إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على رسل هاتينا على بجاء رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أبان مولده عن طيب عرسه يا طيب مبتدئ منه ومحتتم لا إله إلا الله رسول الله هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا للبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمير هنيئا هنيئا لبلد الأمير هنيئا هنيئا لبلد الأمير هنيئا هنيئا هنيئا لعمير هنيئا هنيئا لبلد الأمير هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين وأهلا وسهلا لمحيي الدين بأرض وأهل وطيب المقام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبيت الأمير ولست وحيدا وقلبي أمين وجفني صهير طريد المياه هنيئا هنيئا لبيت الأمين هنيئا هنيئا لبيت الأمير ولست وحيدا وقلبي أمين وجفني شهير طريد المياه هنيئا هنيئا لبيت الأمين هنيئا هنيئا لبيت العليم دموعي تسيل مجاري الفيوم كريم وحزن المدام هنيئا هنيئا لبيت الأمين هنيئا هنيئا لبيت الأمين دموعي تسيل مجاري الفيوم ذلك لأهل الحزن المدام هنيئا هنيئا لبرد الأليم هنيئا هنيئا لبرد الأليم نداي تزيد يوما فيوما فهل مداي لداء الثقال هنيئا هنيئا لبرد الأمين هنيئا هنيئا لبرد الأمين وجاء الحبيب وما

بحب وشوق لحب الأوان هنيئا هنيئا لبيت الأمين هنيئا هنيئا لبيت الأمين وأهلا وسهلا لغيث الورى حياة القلوب ولحن اللئام هنيئا هنيئا لبيت الأمين هنيئا هنيئا لبيت الأمين وشيخ وفي هنيئا التي فكين أليم ولي السلام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين فسر علم الكتاب بزور وكشف وإلهام رب الدوام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا الجبال أمين فسر علم الكتاب بذوق وكشف وإلهام رب الدوام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين أمين ومفرد وشمس وبحر وغيث الأنام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا عن عبارة الأمين عيد الدهور وعيد العصور صبور علينا وبدر الظلام هنيئا هنيئا لبدر الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين رهيف الفنون نسيب وفير عريف بفن العلوم الجسام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين وفي الفنون كلام حكيم وفي سراج ينير الظلام هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا الهباب العميم فعلم السماء لسعب منير وسهم يسير لشيخ الإمام هنيئا هنيئا لشيخ العميم هنيئا هنيئا لبلد الأمير وعلم الأراضي يسيء الفروع نسيب لشيخي ألف الهمام هنيئا هنيئا لبلد الأمير هنيئا هنيئا الله بل بالعلم فتعليم شيخ المسمى بسمى مليء بشتى الفنون العظام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين

وجعل السرور وجعل الهم وجعل النور بسد الندام وقلب المليك ضد وشاك ضد الأعلام فتحين هنيئا هنيئا لبرد الأمر هنيئا هنيئا لبرد الأمر هنيئا هنيئا بالبلد الأمين هنيئا هنيئا ببلد الأمين شيخ هنيئا هنيئا ببلد الأمين هنيئا هنيئا ببلد الأمين هنيئا هنيئا ببلد الأمين هنيئا هنيئا بالسلام هنيئا هنيئا ببلد الأمين هنيئا هنيئا ببلد الأمين هنيئا هنيئا ببلد الأمين البلد الأمير هنيئا هنيئا البلد الأمير هنيئا هنيئا البلد الأمير صبر هنيئا هنيئا البلد الأمير هنيئا هنيئا البلد الأمير هنيئا هنيئا البلد الأمير هنيئا هنيئا البلد الأمير هنيئا هنيئا كيف راه وكانت مصر نكتها أخبرني بوج الأمين هم الحمد والكائنات يعود وهم زمان سبقني وسيعود بوج الأمين من عبد قدرا بوج الأمين من كان فيه أم القرى نتفى أخبرني هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا لكل العالمين يا مجدا من اجل الجمال هنيئا هنيئا لبلد الامير هنيئا هنيئا لبلد الامير هنيئا هنيئا هنيئا لبلد الامير هنيئا هنيئا بقلب عنيد فتعلم شيخ المسمى بسمى مليء بشتى الفنون العذاب هنيئا هنيئا لبيت الأمير هنيئا هنيئا لبيت الأمير كفيل بعلم العلوم جميل لكل نتيب بعلم الفهام هنيئا هنيئا لبيت البلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين غريب الدهور وليد العصور صبور علينا وبدر الزلام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا لبلد الأمين له في الفنون كلام عقيم وفي سراج ينير الظلام هنيئا هنيئا لبلد الأمين هنيئا هنيئا البيت الأمين فجاء العبيد وبال الزهر وفاه العطور بأرض الكرام وجاء السرور وبان الزهور فجال السرور ودام الهدوء وتارة الطيور بسد مدام ففادت دموعي وقلبي مليء بهب وشوق هب الأوان هنيئا هنيئا لأرض وكاره بشيخ أراه بشيخ أراه بشيخ أراه في ثناء الكرام لشيخ وفي هليم لطيف حكيم عليم ولي السلام مفسر علم الكتاب بذوق وكشف وكشف وإلهام رب الدوام فريد الدروب وهي صبور علينا وبدر السلام فنفسي وروحي فداء شيخي la shaykhun la shaykhun la shaykhun wafiyyun haliimun latiif hakiimun aliimun waliyyu salaam mufassir ilmal kitaabi bizawq يفسر علم الكتاب بذوق وكشف وإلهام رب الدوام له في الفنون نصيب وفير له له في الفنون الله نصيب وفير عريف عريف بفن العلوم الجسام له في العلوم كلام حقير وفي علم سراج منير الظلام فعلم السماء لصعب منيع وسهل يسير لشيخ إمام وعلم الأراضي وسيع الفروع nasibun nasibun nasibun li shaykhi alfal humam فتعليم شيخ المسمى بسماه فتعليم شيخ المسمى بسمى مليء مليء مليء بشتى الفنون العظام هفيل هفيل بعلم العلوم جميعا لكل لكل نتيب بعلم الفهام بشير المثال والمساكين والفقراء بشير المساكين والفقراء وقوت الجيوب وأد اليتام فقدري فقدري فقدري فداء لعبد الكريم فقدري فقدري فداء لعبد الكريم لقيب لقيب لقيب بمهي الدين التمام فنفسي فنفسي فنفسي وروحي فداء لشيخي أبينا أبينا أبينا أبينا أبينا خليفة قطب الأمان دموعي دموعي دموعي تروق لحب الإله أبينا أكيد فلا انفصال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إله إلا الله ما هو الله ما لا ولي الله ما لا شريف الله ما هو آمين الله ما لا هماه الله محتاج لا إله إلا الله لا إله إلا ما الفاح ما الفاح ما الفاح ما الفاح ما الفاح ما الفاح ما ولي الله الفاح ما شريف الله الفاح ما أمين الله الفاح ما خصوم الله الفاح ما رضي الله عنه شاه لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جلست وحيدا وقلبي طبيب وجفي شهير الكروب الشيوخ هللت بأهل هللت بأهل هللت بأهل التي بالمقام بشير المساكين والفقراء بشير المساكين والفقراء وقوت الجنوب وأب اليتام أميد الفقير أميد الفقير أميد الفقير ملاذ الغني أمين لنا من نقيد الملاذ فحبي tahlul شتى الفنون العظام لشيخ وفي billahi as-sami'i al-alim min sharri shaytani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wala adwana illa ala az-zalimin nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala fadlihi aljisaam wa nashkuruhu jalla wa ala ala sawaabixi nicmaa'ihi wa nashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu shahaadata muctarifin bitawxiidihi ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم لقائه أيها المشاهدون الكرام ahlan wa sahlan wa marhaban yatiibu lana bi haadihi alfursa haadihi alfursa alsamina almaliati bilfarxi walizdihaar linuqaddima ila sumuwi siyaadatikum athaamiyata rutab maa yulaa'imuha bilixtiraami wa taqdiiri wa tabjiil allati talaabuhu saadatu xarakaatikum almarmuuqa fi shatta almayaadiin allati nahnu bi xaajatin maasatin ilayhi laa siyama fi lwaqti arraahini bizaat wa naqulu lakum bi kulli taakid wa bi kulli saraaha assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñu santaat yàlla subhaanahu wa taala ñaanaat ko déwén mu may ñu ñuy dajewaat fii comme niñ ko ñaane woon daaw ànd ak kenn ku nekk nag yitte ya mu indi ak soxla ya mu indi yàlla na faju balaay booba ñaan yàlla jataay bi yàlla na ko yàlla nangu waaye ñaan yàlla coono itam yàlla na ko yàlla fay ndax ku nekk xam na ne jotaay bi ay coono ñoo ko lal waaye doomu aadama mënul ñàkk sonn ci àdduna imaam mu sonn coono boo xam ne du ko dikkee dara wala mu sonn coono boo xam ne àddunaan da ciy baax àllaaxiraam da ciy baax te coono bi nga xam ne mooy jëriñ ci àdduna jëriñ ci àllaaxira kenn mënu ci génne jataay bii nga xam ne moom ngeen toog tey moo tax benn bindkat bu mag waxoon ci ne malaa'ikullaahi la ziltum min al kurama xafat bi jamaikumu kon tuubaa li man hadaru kon tuubaa man hadara àdduna jekk àllaaxira jekk yàlla nañu ko yàlla defal ndax am na garanti bu garanti ni képp ku fi ñëw tey rek sa àdduna dina baax sa àllaaxira dina baax kon ñi joxe occasion bii ñu wax leen ne jàngeen jëf yal na yàlla fay leen na jataay boo xam ne yatara asuhu saahibul fadila ñu ñaan yàlla yal na fi yàgg ñëw yal na leen fi yàgg fekk ñaan yàlla lépp loo xam ne ay mébitam ci ci yéen yal yàlla def te yal na ko yàlla fekkeeloo ko ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme dafa xaw a guddi ñu dugg ci waxtaan bi léegi président bu al balad al amin ni ñu ko waxee fekk ko fekk feggoo woon ak al maqaam kon ñu jox ko kàddu gi su yéggalee ñu jox Thierno di njaay mu wax ci en tant que organisateur su ko defee nag ki nga xam ne moom moo yoroon coordination bi diggante saañ ak Dakar nga xam ne guddi ak bëccëg mu ngi doon baagante ci yoon wi di ñëw di wax ak ñii ñëw di ñu rendre compte waaye di wax ak ñun itam di rendre ñii compte lépp loo xam ne bés bi laaj na ko mu bokk ko ak waa baladul amin ak waa maqaamal mahmud dox ko ba yàlla def mu sotti tey muy coordonnateur bi nga xam ne moo nekkoon ci diggante bi su ko defee mu Cheikh Ibrahim moom tam ñu jox ko kàddu gi su paree ñu jox al ustaaz Idrissa mu tijji jataay bi ci alquran su ko defee ñu door a jox nag faridu asrihi wa cheikhu awaanihi al mushaaru ilayhi bil banaan alladi araf min an yuaraf su ko defee fii duul fi gan ñu bàyyi ko kàddu gi incha allah yal na yàlla yombal lépp ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon président Ousseynou faddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala afdali alanbiyaai walmursalin sallallahu alayhi saadiqul waadul amin wa ala alihi altahirin wa ashaabihi almubajjalin amma baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu xadaraatu saada saadaatu sayidaati ixwaani zumalaai uraxibu bikum fi muhaadaratina almubaaraka allati taqaamu fi jaamiati cheikh anta Diop min daairati baladi al amin wa maqaami al mahmud sanawiyan taxta ishraafi cheikh nehrir zu mawhiba zul mawhiba annaadira alfaqir ila rabbihi alqadir muhyiddin abdul karim xafizahu llahu wa ra'aahu wa naqulu laka ya docteur ahlan wa sahlan wa marhaban bikum nushakirukum nushakirukum ala xudurikum wa nahnu nurahibu bikum wa shukran in the name of Allah in the, in the name of Allah Almighty the Most Merciful let me tell you I'm overjoyed to find myself in this coveted room and that takes on a character of exceptional events filled with fervent beliefs motivated by the love they bear in Allah God grants you his grace I'm going to tell you that the Dara Baladil Amin, since its foundation, has not ceased to bear in a representative and honorific way the Islam of Islam. The Dara Baladil under the auspices of his Sheikh Muhyiddin Samba Diallo, works for the universalism, the union, the solidarity, and especially for the peace. The latter whose only credo is the expansion of the Muslim religion, hence its slogan, Majjul Islam fi Tawhidil Kalam, which means the unification of all Muslims. Thus, to give another facet of our vision of Islam, to be one of those who serve Islam, to do or see another method of defending Islam. The Dara is autonomous of all political influence, and it has been working for uniteness, universality, and volunteering. Dear members, I salute your devotion and commitment to the activities of the Dara in particular, of Islam in general. I can't finish praising your bravery and devotion without stressing your attendance and courage really felt in studies. Je can exhaust these exhortations and fully expresses his gratitude. We Baladil Amin, we salute the spirit of union and integration that our elder of Al-Makhama Al-Mahmoud show. Shrouk, my part, and Shrouk, the president of Al-Makhama we assure the Sheikh to solid unity, can be dislocated and that our slogan will be correct internationally. We once again welcome your proof of maturity. As every year, This edition will focus on the theme Islam and Blackness, a paying theme, a subject that is us since its turn and periphery concern, the black race that Sheikh Anta Diop had from the start demonstrated its, its cultural paternity. The alliance of Islam and blackness would only show the continuity, the participatory and vehicular dimension of the black man in Islam, which is a religion of peace, a civilization of the best. Whose godfather is Sheikh Abdul Qadir Jailani Hadasarraw Sirrahu, the founder of the Tariqa Qadriya, who dedicated his whole life to the, war, of God. Au nom d'Allah le Tout-Puissant, le, tout le laissez-moi vous dire, je suis comblé de joie de me retrouver dans cette salle sans convoiter et qui revêt un caractère d'événement exceptionnel, rempli par de fervents croyants, motivés par l'amour qu'ils portent en Allah. Dieu vous accorde sa grâce. Je m'en vais vous dire que le Daïra Baladil Amin, depuis sa fondation, n'a cessé de porter à titre représentatif et honorifique le salam de l'islam. Le Daïra sous l'égide de Cheikh Mouhidine Al-Fassamba Diallo œuvre pour l'universalisme, l'union, la solidarité et surtout pour la paix. Ce dernier, dont le seul credo est l'expansion de la religion musulmane, d'où son slogan Majjul Islam fi Tawhidil Kalam, qui veut dire l'unification de tous les musulmans. Ainsi, de donner une autre facette de notre vision de l'islam, de faire partie de ceux qui servent l'islam, de faire voir une autre méthode de défendre l'islam. Chers membres, je salue votre dévotion et engagement dans les activités du Daïra en particulier, de l'islam en général. Je ne saurais terminer de louer vos bravoures et dévouements sans pour autant souligner votre assiduité et courage largement ressentis dans les études. Le Cheikh ne saurait tarir ses exhortations et manifeste pleinement sa gratitude. Nous, Paladil Amin, nous saluons l'esprit d'union et d'intégration dont font preuve nos années de Al-Makhama Par ma voix et par la voix du président de Al-Makhama nous assurons au Cheikh que l'unicité solidement édifiée ne saurait être disloquée et que notre slogan sera porté à l'échelle internationale. Nous saluons encore une fois de, une fois de plus votre preuve de maturité. Comme chaque année, cette édition portera sur le thème l'islam et la négritude, un thème acquittant, un sujet qui est nous, puisque son tour et pourtour concerne la race noire que Cheikh Anta Diop avait d'emblée démontré sa paternité culturelle. Allier Islam et négritude ne saurait que montrer la continuité, la dimension participative et véhiculaire de l'homme noir dans l'islam, qui est une religion de paix, une civilisation des meilleurs, dont le parrain est Cheikh Abdul Khadr Jailani, le fondateur de la Tariqa Khadriya, qui a consacré toute sa vie à l'œuvre de Dieu. ginnaaw bu ñu santee borom bi subhanahu wa taala ñu ngi sant ñëpp di leen tatagal di leen wax bismillah di jiital ci loolu cheikh bi di ko xamal ne ko euh, kontaan nañ trop ci teewam fii kontaan nañ trop ci teewam fi kontaan nañ trop ci teewam fi li tax mooy saal bi moo soxla woon nit ñu mel nii parce que saal bi dafa yàgg a jooy tey ay rongoñam fer na ndax boroom xam-xam moo toog ci saal bi tey Cheikh Anta Diop la mu bëggoon jamono yo muy dund mu ngi koy am ba tey ci ron suuf benn góor gu mag dafa mës a wax ne euh, góor nitu yàlla dana nekk ci suuf di def ay jeexit ci kaw boo jëlee lañset nga teg ko ci àlluwe nga jël acier nga teg ko ci suuf foo ko yóbbu rek lañset bi fa la jëm tey mu ngi def ay jeexit ci kaw ndax nit ay nitu xam-xam yi mu bëggoon tey ñu ngi ci kaw suuf di def la mu bëggoon kon tey saal bii da doon jooy waaye tey ay rongoñam fer na maa ngi lay xamal ne cheikh bi sa doom yi sa jarbaat yi sa sët yi sa rakk yi ñu ngi ci yoon bi nga leen teg te duñ ci mës a wàcc jiitu ci man duñ ci mës a daaw neexoon na ren lay dàq insha allahu rabbi maa ngi lay xamal ne ci jéego yi ñu waxoon ñu nekk ba tey ci lañ nekk ren créé nañ site bu bees tax boo xam ne étudiant bu nekk ci biir étudiant yi moo ko defar ak yeneen a ngi ñëw ci kanam ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ñu nekk ci examen yi yàlla sottil mbir yi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ñuy waaj a nekk ci yoon yàlla teg leen ci yoonu jàmm ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu balaa at bii di ñëw li ñu mën ren ñu mën ko at bii di ñëw dinaa la xamal kat ni ñii ay jàmbaar yu mag a mag a mag lañ yee naa leen guddi xaaju guddi waxtu bu nekk waxtu bu nekk jógloo naa leen ko yëmbu nañ ñuqi nañ def nañ te jëlewuñ ko ci kenn sa ñaan rek moo tax mu yem yal na yàlla fay la yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk yàlla kon nag bu ma bëggul guddal wax ji rek cheikh bi comme dafa guddi maa ngi jégalu bu baax kàddu yi ma jël sawet dafa mënul ñàkk moo tax ma jël ko maa ngi ciy jégalu bu wër a wër di jégalu ñëpp maa ngi jaajëfal étudiants yi ñëw daayira yi ñëw sëriñ yi ñëw imam yi ñëw cadre yi ñëw sécurité communication tout le monde xam naa loolu suñu sang bi Cheikh Ibrahim dina ci jàll maa ngi lay xamal kat cheikh bi que kii taxawu nañu ci tànk ci loxo ci lépp tey bu egsee fii moom moo tax kon na nga ko ñaanal bu baax ndax taalibe la du doom ni ñu doonee taalibe kon nangu ko ñaanal bu baax a baax jàmbaar bu mag a mag man maa la koy wax fii ci kanamu nit ñi bul bàyyi ba nit ñi dem ngay seede ci ginnaaw nit dama koy seede ci kanamu nit ñi ñu xam ko bu yembee ba agsi fii moom moo tax kon nag jaajëf yow cheikh bi ñu ngi sàkku ñaan bu wër a wër maa ngi jéggulu ci kàddu yi ma jël ci ñëpp fasalaamualeykum wa rahmatullah kon eh, fa jazakallahu xayran yal na yàlla fay la yal na yàlla fay la li nga ñaanal étudiants yi itam yal na yàlla def loolu benn seede rek yaakaar naa mbooleem ñi ma àndal ñu jógee saañ dana sedd seen xol ci nit yàlla kooku muy wax mu nekkoon suñu wéyjuur nekkoon wéyjuuri sëriñ bi bëggoon ñu xamal lii mu doon seede ne nit dana nekk ci biir suuf di yëngal àdduna ci biti neexul gëm mu indiloo àll wa indiloo benn émail muy benn courant acier jël lañset bi teg ci kaw àll wa ji jël acier bi teg ci suuf acier bi ci suuf di manipuler sondeel bi nekk ci kaw euh, lañset bi nekk ci kaw kon suñ toogee ba suñu wéyjur wi defoon loolu njabootam daje ci saal bi waaye suñu wéyjur bi jàngale woon noonu doomam war tey waxtaan ak àdduna kon alhamdulilahi rabbil alamin yal na ñu ko yàlla feyal te yokkal ñu ko lay fa mu tëdd tey ci rawdatul xadraam ba yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla def ñu jàll kon jox kenn ci organisateurs yi mooy Thierno Modou Ndiaye kon Thierno Faddal alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin euh, rectificatif bu ndaw rek lay def euh, maa ngi jël kàddu ci kaw nekk représentant famille bi et non pas sur le plan de l'organisation. Chers oulémas, monsieur le recteur de e l'université, cher Antadio, éminent professeur, monsieur le président du Daïra Baladou monsieur le président du Daïra Mahamal Mahmoud, chers étudiants, chers invités, mesdames, messieurs, après avoir rendu grâce à Allah le Tout-Puissant, et priez sur son prophète Mohammed, paix salut sur lui, car c'est lui, le Tout-Puissant, qui nous a permis de se retrouver ici encore une fois de plus dans ce temple du savoir pour marquer la quatrième édition de la conférence qui s'y tient annuellement. De par mes maigres ressources, car étant pris au dépourvu et contraint par le temps, je vais vous présenter sommairement Cheikh Mouhidine Samba Diallo. Qui est Cheikh Mouhidine Samba Diallo Le Cheikh est originaire de Sangbambara, village situé à 14 kilomètres à l'ouest de Kaolack, sur la nationale numéro 1. Sangbambara est branché au réseau électrique et hydraulique grâce au, au Cheikh. Cheikh Mouhidine Samba Diallo gère un emploi du temps assez chargé de par ses relations humaines, les nombreux événements organisés durant toute l'année, ses réalisations, etc., etc. ces réalisations, ces relations humaines, en commençant d'abord par les foyers religieux. Cheikh Mouhidine Samba Diallo a tissé de très bonnes relations avec tous les foyers religieux du pays. Ceci se justifie par les passages de ces derniers lors des événements organisés dans le village. Ses relations avec les talibés. Le Cheikh éduque, instruit, assiste ses talibés dans tous les domaines. Il ne les sous jamais il les écoute et les oriente vers le droit chemin en nous apprenant le Coran et la sunna du prophète. Ses relations avec la société. Cheikh Samba entretient de très bonnes relations avec la société. Ses soutiens discrets, et j'en suis témoin. En longueur de journée, sa présence physique ou représentative aux cérémonies familiales, heureuses ou non, en sont Les événements phares qu'il organise durant l'année sont Ashura, le Gamou, Fatou Makka, Badar, Ziyar de Madinatul Jailani. Tous ces événements sont organisés sur ses propres fonds, sans parler de ses largesses au courant du mois de Ramadan. Le ndogu et le khëdd sont distribués à tous les villageois et à tous les villages environs. Ces réalisations, beaucoup de réalisations ont été faites par le chef, en commençant par la modernisation du village, adduction d'eau, je l'ai dit tantôt, et électrification. La construction d'un hôpital d'un coût de plus de 110 millions de francs CFA dont les soins sont presque gratuits. Un centre social de formation pour freiner l'exode rural de nos filles qui y pratiquent la teinture, le tissage et la couture. Une école franco-arabe du CI à la terminale où les cours sont gratuits pour tous les élèves. Mais par contre, le personnel de l'hôpital le personnel de l'école, enseignants et subalternes, le personnel du centre sont rémunérés par propre fonds du chef. Sans compter la nourriture qui leur est servie tous les jours. Deux grandes mosquées sont construites par le chef, une à Sagne et l'autre à Medinatul Jailani. Dans de Medinatul Jailani émerge de terre un marché un orphelinat et un zawiya. Toutes ces réalisations, permettez-moi la répétition, elle est pédagogique, c'est un enseignant qui parle, sont réalisées grâce à Dieu, mais par les chefs sur fonds propres. Aucune structure étatique ne vient jamais ou n'est jamais venue à son secours car il l'a toujours refusé. se situe le fort, la force et la fortune du chef Réponse simple. Sa foi, sa croyance au bon Dieu. Mais sans oublier aussi le legs de ses parents qu'il respecte, honore et vénère tous les jours. Cette cérémonie qui nous marque, qui nous réunit, Chaque année, dans ce temple du sabbat, à porter aujourd'hui, ça a été dit donc par mon prédécesseur, l'islam et la négritude. Je ne serai pas trop long. Seynou vient le brosser. Le cheikh va en parler. Elle est par les Daïra Baladoulabine et Mohamed Mahmoud, dirigés respectivement par l'excellent étudiant Seynou Diallo et maître Moussa je ne saurais terminer sans vous dire que Cheikh Mouhidine Samba Diallo khalifa de Cheikh Abdou Khadr est un homme multidimensionnel un rassembleur un bienfaiteur un architecte et un aménagiste hors pair je dis bien un architecte et un aménagiste hors pair euh, je suis témoin de ce que j'ai dit Parfois, je le trouve à l'œuvre, c'est qui trace tout, tous les plans de ce qu'il construit. Masha'Allah. Un homme de paix. Sa longévité d'homme sur terre n'est bénéfique qu'à toute la Oumma islamique, sans exception. Nous pouvons et nous devons prier le bon Dieu afin qu'il lui accorde une longue vie, une santé de fer. Amen. Cher Samba, yàgg ku la éene jàmm yàlla na ngeen fi yàggati weer merci beaucoup alhamdulilah rabil alamin ginnaaw yi sante borom bi julli ci yonent bi mu ngi jaajëfal ñi fi teew yëpp eh, di sargal suñu sëriñ di ko ne dal dal ak jàmm eh, discours bi daf ma bett du ma la ko nëbb démb ci quinze lañ ma ko wax démb ci 15 heures je suis obligé de faire donc euh, prise de main pour au moins mun a am looy wax wax ci Cheikh Tamba jafewul jafe na it jafewul ci ko boo nangoo gis dëgg jafewul ci ko boo xam nit yi diine jafewul ci ko boo nangoo xam nit koo xam ne kii dara yitteelul ko lu askan wi muy jëm ci toog du faral di génnee sama waxtaan ak moom ci biti ngir wormal ko mais damay seede yenn yi koo xam ne kii duñ ko xam ba mukk ñu toog fii te duñ ko xam ba mukk toog naa moom bés mu ne ma Thierno ma ne ko naam mu ne ma doomu aadama bu ko dex jege du xam njëriñal ndox waxit neex na may dégg na ko dàq nañ ñuy am boobu dégg-dégg lu mu tekki li mu réalisé kenn dootul ko wax jot naa ko wax tënk ci nasaraan dundam yépp réalisation la dundam yépp askan wi la dundam yépp taalibe yi la densul dara askan wi kese bëri na ñaa ñëw ca dëkk ba rang seen soxla bopp kese moo leen di indi lu ñu am kese moo leen di indi dencul ñaar dërëm lu mu am jox na ko askan wi toog dañ ko ñaanal lay mu yàgg fi fi may daanelee mooy ñaari addis yoo xam ne yi sa soppe ki nga xam ne kii moom ngay rey muy sallallahu taala alayhi wa sallam waxoon na ko benn bi xayrukum maa taaramal alxuraan wa alamu ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale ci ngay dëkk ci ngay nekk suba ba ngoon amoo beneen temps lu dul jàngale alxuraan jëfe ko wax ko beneen hadis bi mooy xayru naasi xaadimuhum foofu yaakaar naa ne sama bopp laa koy waxal ki gën ci nit ñi mooy ki leen di jëriñ ki leen di taxaw ki leen yëg ki leen saafoo te moom la dëkkeek doomu aadama yi dinaa ko bamtuwaat kon Cheikh Samba yaa képp ku la ak képp ku la ko éyne yàlla na ngeen fi yàgg te wér alhamdulillahi rabbil alamin kon fa shukran laka euh, Thierno euh, Thierno Moody professeur yaakaar naa euh, yow mën nga seede sëriñ bi ndax taqoo nga ak moom dund nga ak moom dëkk nga itam ak moom kon lépp loo wax ci moom même su ko bët gisuloon mais nit war na ko mën a gëm su dee borom xol bu rafet la kon li nga ñaan yal na ko yàlla nangu li nga ñaanal sëriñ bi yal na ko yàlla nangu te dana ko nangu forcé ndax waa maamaa yan fa naas fa yamkusu fil ard waaw ku fi amal njëriñ rek yàgg fi lu fi amal nit ñi njëriñ yàgg fi lu amalut njëriñ nag fu amalut njëriñ gaaw a sey gaaw a jeex ñu fàtte la lii moom mustahil ci dundu sëriñ bi yal na yàlla nangu ñaan kon ñu bàyyee kàddu gi léegi coordinateur bi mat na tànk mat na doom noppal na sëriñ bi noppal na taalibey sëriñ bi wàcce nañu rus nañu sagal nañu respecté nañu loo bañ nag ñu delloo la ko bu ko leble kon yàlla ngoog yaa ngoog yàlla la yàlla fay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim xasbuna allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir allahuma salli wa sallim tasliman ala xaadimi xadrati alxudsiya aynu rahmat rabbaniya aminu asraru ilahiya arusi mamlakatu samdaniya bizaati alxullati taaju almahbubiya alfati alxatim mawlana muhammad abil qasim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaaril azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ziyaar ku tedd ki di ko màggal di ko wàccee ci wàccuwaayam di ko ñaanal mu dal ak jàmm ak salaam di ko ziyaar bu baax di ko masawu coono ci jéego yi nga xam ne dox na ko Kaolack ak Dakar ñëpp xam nañ yoon bi sori na te yàgg na te métti waaye coono yooyale tàngoor googale teq-teq yooyu yépp lépp mu teg ko ci suuf ngir lan ngir njëruñu ummatu Muhammad sallallahu alayhi kon sëriñ bi dalal ak jàmm dalal bu baax ci say biir xarit ci say biir soppe ci say biir àndandoo ci say biir nawle ci mboolem jullit ñu ngi jiital ci nuyo bi ci sa rakk gu tedd gi di imaam ci saañ bambara di Mouhamed Al Amin Diallo ak rakkam ñépp ñi fi teew Nuruddin jàllo di sëriñ daara di imaam ci mbuur ak seen mboolem rakk teew nañ ci bërëb bi ngir sagal ñu di nuyu président dayra baladul amin di Ousseynou Diallo waaye di nuyu président daayira Maxaamal Mahmoud waaye di nuyu mboolem membre baladul amin góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di nuyu mboolem membre daayira Maqaamal Mahmoud ci li tàmbalee ci maître Moussa Sarr ci président Faye si ci Ndate Faye ci Njóogu Seen euh, ak ci Mbay Jaawara fàttewuñ kenn di nuyu ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant bàyyuñ kenn fàttewuñ kenn ba wawaay yi sori na bàyyi ngeen yittey bàyyi soxlay bàyyi mbooleem seen seeni soxla ngir lan ngir teew sagal ñu yàlla ñu yàlla boole sagal ñun ñëpp di ji nuyu commissaire Abdou Aziz Sarr di ci teg commissaire Mambiram juuf di ci teg inspecteur Malaw Sankhare di ci teg docteur Assane professeur Assane kan di ci teg rakkam yu tedd yooyu di ci teg professeur Pape Ndeb Lamine Samake bàyyuñ kenn mbooleem kilifa yi fi teew tudd nañ leen kuñ ci tudduwul ci biti suñu xool tudd na la ñu ngi lay wàccee ci sa wàccuwaay ba wàccuwaay gi raw ci sa wàccuwaay di nuyu mbooleem daayira yi fi teew duñu fàtte daayira Nuurul Kamal ci seen président Amara Diallo ak seen président Alaji Sanjugu seen taxawaay ak seen passeef gi ñu def ci bés bi waaye di nuyu daayra bi nga xam ne mooy jumaaniyaat sëriñ bi sa soppe yaa ngi ni luwe ay kaari kaar ñëw teewal la sëriñ bi sa soppe yaa ngi nii daj coono gu nekk ngir ñëw ñaq def ñuqi def ngir lépp ngir teewee sa jotaay gi jërë ngeen jëf yàlla leen yàlla fay di nuyu Jalis Rahman bu Daara Jolof ñoom it naka noonale def délégation yu mag luwe ay oto ñëw ngir lépp ngir teewee bés bi di nuyu mbooleem daayira fi fekk yu fi nekk di nuyu mbooleem ñi fi teew waaye di nuyu ñii nga xam ne mooy suma mbokk étudiants yi nga xam ne bàyyi nañ seen mbooleem yitte bàyyi nañ seen mbooleem soxla ngir ñëw teew ci jotaay gi du ñu fàtte suñu rakk étudiants yi nekk Égypte du ñu fàtte suñu rakk étudiants yi nekk euh, Casablanca di Maroc du ñu fàkk suñu rakk yi nekk Mauritanie Tunisie fenn fu nekk kenn ku nekk tey ku ci ñëwul it yaa ngi toog ci sa béréb di teewal jotaay gi di nuyu sécurité gi nga xam ne ñoo yore bés bi gannaaw sàmmuk suñu borom ñu ngi leen di ziar di leen massaw ci seen taxawaay bu rafet ñu yore saal bi nuyu nañ leen. recteur nuy nañ leen nuyu nañ mboolem professeur yi nekk université Cheikh Anta Diop nuyu nañ mboolem enseignant yi fi nekk leen jaajëfal leen tatagal leen dalal jàmm ak salaam di nuyu mbokk presse bi presse bi fi teew bu ñu leen naree tuddu mën naa ne fii la ñuy fanaan bëri nañ ndax say soppe lañ ku nekk mi ngi yàkkamti sëriñ bi wax mu jël micro am dëkk ko jottali ko ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi woon yàkkamti déglu sa kàddu yooyu ngir njëriñu ndax jàllu sa kàddu njëriñ kese moo ci nekk jàllu sa kàddu barke kese moo ci nekk jàllu sa kàddu jàmm ak salaam kese moo ci nekk ñu fàtte alfayda bu kaw Kaolack mbokk yi am na ku fi teew koo xam ne mi ngi jóge ba Tambacounda waa Tamba dañ koo forcé Kédougou Bakel Kidira ba Mali ne ko conférence bi foog nga dem jël ko en direct ñu mun koo déglu boo ko deful duñ la ko baal mu jël oto daj coono gu nekk ñëw mi ngi si jotaay gi ñu ngi lay jaajëfal nga dal a jàmm ak salaam di nuyu RFM waa RFM l'observateur Dakar TV international Dakar Actu Almadina FM Mbirkilaan FM Daara FM Nimza TV République Sagne Sagne TV duñu fàtte Pape Matar Silla duñu fàtte rakkam xalifa silla ñoom ñëpp seen taxawaay ngir bés bi mën a yemb jaa ngeen jëf yàlla leen yàlla fay euh, di nuyu étudiants yi sëriñ bi di sàkku ci yow nga ñaanal étudiants yi cheikh bi étudiants yi ñooy yaakaaru ëllëg yi cheikh bi étudiants yi ñooy yaakaaru réew mi cheikh bi étudiants yi ñoo taxalikoo ay nelaw yu neex taxalikoo lu ne muñ xiif muñ mar muñ coono gu nekk ngir lan ngir réew mi mën a jëm kanam étudiants yi nelawuñu ñu ngi jàng étudiants yi lekkuñu ñu ngi jàng étudiants yi ku leen fekk ci njàng ñu ngi ci ku leen fekk ci ku leen fekkul ci njàng ñu ngi ci njàng googale seen biir xol la ne te dara taxul njàng googu nekk seen xol lu dul ngir mën a sauver réew mi ëllëg ndax réew njàng moo koy yor te gone yii dañoo jël seen tànk teg ko ci wàll xam-xam duñu yendal duñu fanaanal guddi bëccëg suba ak ngoon cheikh bi ñaanal leen xam-xam googu ñu yootu yàlla may leen ko président wax na ko léegi am na ñenn ñoo xamante ne ci baladul amin yàlla dimbali na leen ñii tey seen thèse mot na ñii tey def nañ seen doctorat ñii tey ñu ngi def seen master ñii ëllëg ñu ngi def leneen ak leneen sëriñ bi bokkal ñaanal étudiants yépp kenn ku nekk li nga bëgg sa xol yàlla may leen yàlla may leen xam-xam may leen barke may leen réussir ba ku ci pare njàng doomu sa chemin yàlla mën na yàlla na ko yàlla def cheikh wi di la yëgal ne mbokk jullit ñépp ñu ngi maasewu di la ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér di la ñaanal yàlla na nga fi yàgg lool te wér ñaanal yàlla na fi yàgg lool ndax sa wér yàgg fi ak sa wér njëriñu mboolem ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam xattaa ñu dul jullit xattaa ñu dul jullit dinaa ci ñëw léegi cheikh bi sa dund gi dund jàmm la yéen a ñëpp jàmm yéen a umatu Muhammad ñëpp buñ la doon jël sax di la riit wala di la daggate di jël sa mbooleem wér gu yaram nga des di feebar di des di tawat umatu Muhammad am jàmm loolu nga bëgg boo sañoon tey umatu Muhammad duñu xiif boo sañoon tey umatu Muhammad duñu mar boo sañoon tey umatu Muhammad duñu jaaxle boo sañoon tey umatu Muhammad kenn du tiit li nga mën ak loo mënul lépp yaa def nekk fédérateur international lay wax dajale mbooleem këru diine ku ñëw sa kër amul xaaj amul seen boo waxee ci maam borom Touba dañuy yaakaar ne kook rek nga jàng boo waxee ci Cheikh Hadji Malick Sy dañuy yaakaar ne kooku rek nga jàng boo waxee ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass noonu boo waxee ci limaamulaay noonu boo waxee ci mbooleem góor yàlla yi dañuy yaakaar ne noonu nga mbokk yi mu jàddit noonu lay mel foofu duñ ci xuus dañ lay ñaanal yàlla yàlla la yàlla wéral may la kàttan gu mot sëkk démb ci waxtu yi dama nekkoon bërëb pour leeral leen sëriñ bi du jullit ñi rek ñoo soxla ma benn kilifa gu mag ci ñi nga xam ne bokkuñu diine maanaam dafa nekk ci beneen diine maanaam chrétien la di kilifa gu mag ci jàngu bi ci réew mi ma moom ci bërëb ñuy waxtaan ba mu xam ne ñun ci taalibe sëriñ bi lañ bokk bi loolu amee mu ne ma sëriñ bi naka laay def ba gis ko ma ne ko sëñ bi de gis ko lu yomb la mu ne déedéet loolu man mënuma koo gëm lii may dégg ak réew mi lu ñu xam boroom xam-xam wala ku xam tuuti rek booy wax di diisal sa baat di tourner di def lu ne buñ bu naree jot ci yow daj lu ne yaakaaruma sëriñ bi xam-xam bi génn ci boppam ma jóg rek dem gis ko ma ne ko sëriñ bi ku yomb gis la boo ñëwee wala boo ñëwul ci man sax booy egg dëkk ba di ko gis mu ma sëriñ bi man xam nga ne du ma jullit ma ne ko waaw mu ne xam nga ne kilifa gu mag laa ci jàngu bi ma ne ko waaw mu ne ma est-ce que xam nga ne suba gu nekk balaa may xëy ci jàngu bi sëriñ bi laay déglu doog a dem ci jàngu bi moom moo ma ko wax mu ma balaa may dem ci jàngu bi sëriñ bi laay déglu ba pare doog a dem ci jàngu bi mu ne ma du ma def bés lu dul ma déglu sëriñ bi bu ma nekkee ci jafeñ-jafeñ bu ma nekkee ci métit bu ma nekkee ci leneen bu ma nekk ci leneen ma ni ko ah yow de pourtant ci diine doo jullit kon sëriñ bi lan la lay mën a jox mu ne ma sëriñ bi patrimoine mondial la mu ne ma ndax xam nga patrimoine mondial ma ne ko déedéet mu ne ma sëriñ bi patrimoine mondial la ñépp ñoo ko bokk amul nga nekk jullit amul nga nekk ku dul jullit amul nga nekk ku ñuul ku weex fierté la ñépp a koy sagoo nekk fierté national fierté internationale jàllo yàlla na nga fi am na lu ma dënk nag mu ne ba ma woo ko jox ko sëriñ bi sëriñ bi waxtaan ak moom ci giseem ak pape Jean Paul ci yeneen ak yeneen ci digganteem ak cardinal Gante lu mujj li ma wax mu ni ma boo demee nga wax sëriñ bi na may ñaanal bu baax ndax saa su nekk suma xel mi ngi ci moom mu ne ma waxal sëriñ bi na ma ñaanal bu baax saa su nekk suma xel mi ngi ci moom mu ne ma nag wax ko nay bàyyi yeesu ne ko nag de wax ko buy waxati ci yeesu na wax ne yéesu ku mot la bu mu waxati yéesu ku motadi la ma leeral ko li tax sëñ bi naan yeesu ku motadi la ndax yéesu amuloon soxna dencul njaboot ak yooyu kon roy ci moom dafay jafe ndax leeru yàlla la mu ne ah xamewu ma ko woon noonu kon nee ko maa ngi koy jéggalu bu ko defee waxtu gi dem na ñëpp benn jëmm ji la ñuy déglu ñun ñëpp suñuy wax mën naa ñàkk ki fi war a wax ci kàttanu suñu boroom kenn rek la te moo tax ñëpp ñëw muy cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo cheikh bi li sëñ suuf si doon wax ne ren gàmm gi dafa ala daw mi conférence bi ren dafa ala daw mi ren mooy quatrième édition ñuy def conférence bi mbokk yi allahu ñaata xaraf la wax leen Muhammad ñaata xaraf la ñeent Ahmed ñaata xaraf la ñeent loolu yëpp sëriñ bi indil na leen ko te incha allah dina leen ko fas yéene jox ba mu leer nañ wa ma zalika allah bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon eh, alhamdulilahi rabbil alamin eh, wure wa dem na kën waxi mag dem na ndeñ mooy lu dul dëñ eh, li ñu doon xaar yegsi na muy ñawoon fawoon nawoon ku yéex nag doo dégg ndax dina gaaw a dem te dina mbëmbëstal mbëmbëstal mooy wax joo xam ne dañu koy tënk ndax waxtu wi moo ñu njett ba pare ñuy ñaan kenn ku nekk mu dégloo xelam ndax wax joo xam ne falsafa daf ca laxasu dégg ko du yomb bëri na sëriñ bi fu mu toogee ci mbooloo waxtaan ñépp xàqataay fekk dégguñ wala xamuñ dara ca la mu wax ndax sëriñ bi ñu muy waxat mooy urul absaar ñamuy waxat muy ulul albaab ulul absaar ulul albaab ulul nuha yal nañu yàlla déggloo eh, li mu wax léegi ci waa ji neex na firi ndax kam daain ila llaahi faarin min kooku waxam doo ko dégg bëri na koo xam ne xëyam ak ngontam guddeem ak bëccëg mu ngi woo nit ñi di leen jëmee ci yàlla te su fekkee yàlla Kaolack la nekk moom mu nga États-Unis wala Cap-Vert c'est-à-dire li ma bëgg wax mooy su fekkee yàlla penku la nekk moom xarfu la jaar kooku même su doon wax ba àddina tukki kenn du ko bëgg kenn du ko déglu ndax la muy wax ci gémmiñam lay jóge jaar ci nopp demeew kenn du ko dégg mu ne kam min taalin kitaaballahi munsalixin bi aayaatihi bëri na koo xam ne foo ko fekk alxuraan am ci loxo bi guddeem alxuraan bëccëgam alxuraan jotam alxuraan léppam alxuraan te aaya bu yàlla tere mu ngay xuus ca la yàlla tere lépp lu ci yàlla digle defu ca dara kon bokk na ci liy tax nit ñi soo waxee mu neex leen fekk na yow da nga fegu cest à li ngay wax da nga ko gëm li ngay wax da ko dund mu ne kam min muzakkirin billahi naasin bëri na koo xam ne fu mu toll mu ngi fàttale nit ñi yàlla te fekk na moom fàtte ko bu yàgg te moom mu ngi woote ne dafay fàttali te fekk moom fàtte mu ne kam min muxawifin billahi jarihun billah bëri na koo xam ne fu mu xëyee mu ngi woo nit ñi ci ragal yàlla te fekk na mu ñemee yàlla ñemewul ko jën wi nekk ci kaw ceebam ñu woof ko mu war ko lekk añee ko lii nag su dajee ci nit nga mel benn melokaan bi doo safoo kenn kenn du la saf da nga wax ba bëgg dee da nga campagne ba bëgg a dee da nga gësam ba bëgg a kenn du la topp kenn du la ànd ak yow waaye su lay sa yàlla musalee nag ñi lay dégg bëgg la te xamuñ la ñooy ëpp fuuf ñi la xam te sëñ bi loolu mooy dundam digganteem ak askan wi kon li Cheikh ñaan moom la ñuy fas ak ñaan sëñ bi yàlla na la fi yàlla yàggal li nga bëgg ci ñun ñu bëgg ko ci yow yàlla nañu ko yàlla defal ñu jox kàddu gi al ustaaz Idrissa mu ubbil sëriñ bi jataay bi sëñ bi war a tàmbali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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار النار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتهواها إذ انبعث فاستشقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوا فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم bàyyee kàddu gi boroom kàddu gi ñaan yàlla subhaanahu wa lépp lu yéeneem pour mu sottandekul ko jullit yi yal na am jàppandal ci génnee ko waaye yal nañu yàlla may ñun tam jàppandal gu ñu ko déggee waaye ànd ak ñu jëfee ko yàlla daje bi ñu daje ak moom ci waxtu wi yàlla bu mu doon suñ mujjantali daje ak moom lépp loo xam ne itam ñu ngi koy taataan wala ñu ngi koy séentu wala ñu koy yaakaar ci jataay bi yàll nañu yàlla woon ci mbaaxam ak tabeem loo xam ne ëpp na suñu njort yàlla kenn ku nekk ci ñun balaa ñëw déwén ci barkeb jataay bi ak barke sang bi nga xam ne moo jiite jataay bi waaye ak barke li ñu fi dajale yal na yàlla defar suñuy mbir ci zaahir yal na ko daal yàlla defar itam ci baatin wa ma zalika alayhi bi azizin kon daal lu duñu wax rek lu la waaja waxoon kon yaa docteur comme ni ko sang bi waxee woon léegi euh, takallam wa ruuxul qudsi yu ayidu ko أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتزمت بالله واستجرت بالله واستعنت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله alhamdulillah alhamdulillahi almutafaddil almahmud arrahim alwadud almalik almacbud wa rabb almaqsud almaaruf bi kamalil karami wal juud almuxiit cilmuhu bilhaddi walmahdud tusabbihu lahu samawatu sabu wal ard wa man fihinna wa hunna ala rububiyatihi wa ilahati shuhud ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala fadlihi al mamdud wa ashkuruhu wa shaakiruhu maw'udun bil mazid wa salaatu wa salaam ala sayyidil anaam muhammadil ijaad wa ahmadal imdaad wa ala aalihil anjaad wa saxaabatil amjaad wa taabi'iin wa man ihtada bi hadihim ilaa yawmi tunaat amma ba'd fa assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu yow borom bi subhaanahu wa taala yow mi pekkeew waaye yow mi ndar képp yow mi njëlbeen bu amul tàmbali ca cay te aji des be faw be moos yow mi tiim kenn yow yàlla mi ronu kenn suufuu la yow borom bi kanam tey gannaaw ki njëlbeenam di mujjam mujjam di njëlbeenam yaay ki feeñ benn taruus yaay ki nëbb benn dàng ci biti yow yaay buur bi nga xam ne luñ la gam-gamle doo loolu yaay kenn yaay benn yaay lenn kenn ca kaman yaa ko rawale ka nekk ca gannaaw yaa sempeeku ci moom ki falu yaay ki ko yéegal ki folleeku yaay ki ko detteel boo daajee kenn du buddi waaye boo buddee kenn dootul daajati boo waaw déedéet bu kenn dootul lorati waaye boo ne déedéet waaw bu kenn dootul jëriñati yaay boroom sañ-sañ yaay boroom toob coobere yaay boroom nommeel innama amru iza arada shay'an an yaqula kun li dal yépp yaa ko may tekkeeral li gësamu yépp yaa ki ko jañax fi lépp fekk lépp fi lay bay yàlla sa jaam képp yam ci mi sa jaam bi képp keppeera la ci mi ngi nii toog penc ak i jaamam di la ci say tur di la bakk ci say melokaan di la jéen ci say jëf yow yàlla yaa ki amul moroom ki am moroom motul boroom ki mot boroom amul moroom yaay ki dul jeexle ku la topp ba faw doo jaaxle yàlla sa bi fees na tepp ci say jaam yu góor say jaam yu jigéen say jaam yu mag say jaam yu ndaw ñépp ñu ngi waax sa kanamu màgg di ne sa jaam kese bii la ñuy teeru yàlla yàlla boo tax seen yaakaar li nga xam ci jaam bi boo ko feeñaloon kenn du ko jegeñ kon sa malan sutura yaa ko sàkk yaa ko sàng sa jaam bi ba ñu safoo ba ñu nawlewoo ko waaye li nga xam ci moom yow yàlla toqanteem bu feeñoon melentaan sa du ko jege ñu waxatuma la yàlla bul tas yaakaar ummatu muhammad yaa xam sa jaam bi say jaam sa jaam bi ku lottu la sa jaam bi ku tële la sa jaam bi ku munadi ku fees tepp ci la muy digle defu ci dara waaye la muy tere bàyyiwu ci dara yàlla tiinu ko bul tas yaakaaru jaam ni nga xamee jaam bi yow yàlla sàng ko malaanu sutura ba ñu bëgg ko sopp ko wallahi jaam bi moo xam boppam ay moromu jaam xam ne nu laa xawla pexe amul gu mën a sottal wala quwwata amul doole bu muy mën a sottale illa billahi yaakaarul kan ku yow yàlla di kon na kese moom na jamono malaan fi la ko fekk yaa ko jox amuloon bëñ dafa mogoje jewoon yaa ko may ay bëñ sa jambi daawul gis yaa ko may mu xool sa jambi daawul dégg yaa may muy déglu sa jambi kii lañ doon laxas ci ay sagar démb sa jambi lañ doon roofal ay morso ngir mu jàng toog sa jambi lañ doon tette démb sa jambi lañ doon yóbbu dara du mën a xàmme dal ndeyjoor ak dal càmmoñ ci sa jaam boobu moo toog ci kanam ay moromam jaamam yàlla sa mbaax boobu nga defoon ci moom démb ak tey yàlla na yooy ay ay moromu jaamam ñu di am dal di am tal ba sa jaam boobu ay mbokk jaamam di ko gunge ci këram bu mujj keroog bés boobu nga xam ne du doom bu mun ci moom dara bés boobu nga xam ne du jabar bu mun ci moom dara bés boobu nga xam ne du xarit du sope du wollëre du sëriñ du baay du ndey du bàjjeen du baay tëx du nijaay du yumpaañ keroog abdu rek lay tudd sa nga xam ne bésa nga ñëw dina tëdd na ñareet ci kaw balankaar am ko baax ko tiim naan allahumma innahu abduka ibnu abduka yàlla bés boobu mu gaaw mu yéex yàlla yàlla boo jéppi sa jaam keroog euh, yàlla sa jaam bi mi ngi lay ñaan bés bu demee ba tëruwaayam ràpp ba kenn ñëwatu ziyaara ko yow yàlla yàlla nga yebal eh, say jaam yu am yërmande di alkurubiyun eh, malayka yi sell yu nga xam ne ku ñu tinu yàlla tin la nga xoolee ko bëti sayyidna Muhammad eh, seen njortu yu rafet yàlla bu ko yàlla tes yàlla sa jaam bi mi ngi lay ñaan lépp loo yore ci ay walangaanu duusu ngeneel lépp loo yore ci riddi cell weeru sa ngelawu mbaax nanga ko lawal ci ko sayyidna Muhammad jëmm ji nga xam ne cappaa cooli la ci mbindab yàlla mel ni moom musta nekk ca la wéy toll ku mel ni moom amul daa iman abadan soofat soof na jamono ku ni di amaat eh, eh, rompe na penc ku mel ni Muhammad di amaat bu doon garab la rag na bu doon walangaan na ŋacc na bu doon teen la ŋis nga xam ne eh, waa kenn du moom du kenn yooyaay ahadun waaye Muhammad mooy wahdatu kudul muhammad waahid yal yoo yàlla yaay kenn yaay lenn yaay benn kon yaa ngoog muhammad a ngoog yaa ne woon doo tas yaakaaram ci xeetam yoo yàlla yàlla boo tas yaakaaram be muhammad di wàcc liggéey benn làmmiñam di dammeem nu tuta wax li mujjee ci ay waxam dafa ne maa ngi leen dénk jigéen kon jaa ngeen jëf yeen jigéen nee na jigéen amul doole fitam rëy na amul doole yoo yàlla góor dafay xalaat bala muy def bu defee li lan la koy jural jigéen dafay def toog xaar conséquences yi lu mu ko jural baax na yow yàlla mën a jigéen yaa ngi nii yàlla bàyyi eh, na nga leen dimbale yow yàlla yow yàlla yow yàlla eh, lim ci teg julli julli day mooy li dàmbale diggante jàmbe ak boroomam yow yàlla nanga nga leen may ay tànk yu dëgër ñu mun a joxe soog seen déeyàlla ak yow yow yàlla eh, surga yi mooy liggéeykat yo yow yàlla baadoolay miskini waaye fi mu mujjee mooy ummati ummati ummati yow yàlla sama xeet sama xeet sama xeet sama xeet yàlla na ko inna la nusuka fi ummatika duñ la teg naqamu ci sa xeet eh, yàlla na loolu wéy ci saxaaba yi waaye yàlla na loolu wéy eh, ci mboolem yàlla na loolu wéy ci mboolem kuy xeeñtu lu baax ba yowmal qiyaamati nuyu naa ñëpp euh, sant na ñi fi jiitoon di wax euh, euh, alhamdulillahi rabbil alamin ñor na xomm ñor na xomm ñor na xomm amul dara loo wax na yekk ngeen ko fi te ñorul amul dara lu xaay lu ngeen ànd lu ñor xomm ngeen ànd làkk na discours arabe bu neex a neex shukran jazilan def na discours anglais bu neex thank you very much waaye def na discours français bu neex euh, kon li may wax mooy merci beaucoup euh, que Dieu vous donne euh, une longue vie une bonne santé jërëjëfati bu ma ko nuyoo baladul amin yëpp du sama taalibe sama rakk suñu ñaari wayjur dañoo jaar-jaar yaayu kéemaane moo tax ba ngeen koy tànn di ko jiital wallahi du azar mooy góor gi alhaji Ibrahima Sëri Diallo Euh, président Ahmed Sékou Touré dafa bindoon benn téere tuddee ko lislaam au service du peuple al islaam fi xidmati shaab Sékou Touré daf ko bindoon ne l'islam ci liggéeyu xeet bi kàddu yu metti wàcc ci kàddu yoo xam ne bu siiwoon ah dana dis lool Sékou njàmbaar la woon jàmbaar la doon waxee Sékou Touré amuloon mig mag mu wax ñu dóor ko mu dee euh, ak mu wax ñu bàyyi ko mu dellu kër ga mooyam jàmbaar la woon daawul ne góor waxuma la téere boobu ba mu ko bindee euh, ñu àndil ko sama wayjur mu seet téere bi téere bi kàddu yi ci nekk dëgg la waaye dafa am dëgg yoo xam ne euh, kéemaane na mooy li ma leen doon wax ci mottali kaamil bi boo dajeg nit nga ne ko ah, kii mooy góor gi mu daal di kontaan waaw kii mooy sama papa na léegi moo tax ma téye loxoom euh, góor gi ku mel nangam la ku mel nangam la waaye boo dajeeg moom nga ne ko kii mooy sa jëkkëru yaay day mer waaw bàyyi ak jëkkëru ba ak yaay lu leen wutale <laughs> benn bi rek la waaye dafay dëgg bu métti kii mooy sa papa moo gën a neex a dékku kii mooy sa jëkkëru te benn bi rek la awa dëgg yow dafa wax dañ koy wodd wax dafa rafle foog ñu wodd ko ba mu rafet ñu soo ko jébbalaate téere bi jafeñ lool sëriñ bi waaye juram la woo de alhaji sori ibrahim sëriñ bi jël téere bi bind ci li muy bind soppi yi mu ci soppi rafetal wax yi ne ko délégation laa la jox nga demal ma Guinée boo demee nga jaar ci sama mbokk bi di Sayfullahi Diallo nekkoon premier ministre bu Guinée di njobooti euh, Mohamed Teli Diallo nekk premier secrétaire général euh, bu OEA di sët ci Alpha Yaya Diallo di sët ci Cerno Abdul Karim Diallo ki joxoon wird Cheikh Omar Fuuti Taal mu jox ko Alpha Mayoro Wele mu jox ko suñu jant njolloor bi te mooy Alhaji Malik Si yàlla na taas ci barke e, waaye dafa dem jëbal kayit bi seexuta def ko xool ne sant na yàlla ne ndaka naraw taal jamono te jubluwuñ ci dara lu lu baax mu ne kon kilifa bu toogee ba déwén deful njombe entourage moo baax ne sëñ bi ni ma ko xamee woon ba ma nekkee Dakar nekk di taalibeem nekk ci karon suufam di déglu ay ndigalam tey laa ci gën a aay téere bi dinaa ko soppi kon papa kii la sëñ bi yónni woon di baaba euh, Cerno Alhaji Sori euh, Diallo yal na yàlla fay la yemu ci senegal ak Guinée naqar lool am na ku nekkoon rajo Dakar mënuma ko tudd xam ngeen kan la dafa doon gaarawaale sécurité beneen guutuut la bàqaar la loolu métiseku lool ñuy xuloo di xuloo sëriñ bi di ci dox ba yàlla dogal mu sedd euh, ñu gisee Sékou Touré Houphouët-Boigny euh, Senghor ñu juboo am benn xew-xew bu fi xew Sékou Touré yónnee benn orchestre mooy ay musiciens Bembeya Jazz National ki ko jiite woon chef d'orchestre mooy Aboubacar Demba Camara ba muy ñëw wàcc aéroport laata muy yegg Dakar mu accidenté de Sékou Touré ne dañ koo tey de Sénégal waroon na assurer sécurité kii nga xam ne moom laa di déglu guddeeg bëccëg ba ma jàqee woyam moo may delloosi kooku ñu bàyyi ko mu dee Sénégal danaa daanu seen kaw boo ma armée Kiba mi ngi foofu Kiba mooy Fidel Castro ca Havana euh, ay communiste la ñoon comme moom mu ne armée bi balaa jant bi so dina dugg dakaar Dakar duñu dugg Dakar waaye dina doon yëngu de waaye kii baayam la sëñ sëñ bi motivé benn délégation na ko demal nga ne seeku melentaan moo gën a tuuti bu ci tegee loxam daal di ko raatale buñ ko ne boo ko dékkilu ñu rey la na wuti càngaay day dee waaye mën ko dékkil kon na sàmm kóllëre na xool yàlla na xool Seydina Muhammad ku baayam doon def loolu diggante ay peuple bu ngeen demee ba nekk ci université bi ngeen tànn ko mu jiite baladul amin kon du hasard. ajaaraama yow àlla juut nu baldi yo Allah sellinterde yoo Allah moƴƴin battande yoo Allah aynu wuro e ladde bi jaay Seydina Muhammad maa ngi nuyu maqaam Mahmoud eh, sama doomi baay di Cerno Modi eh, eh, maa ngi lay jaajëfal sama mbokk Pape Ndeb Diouf jërëjëf ku baax la yal na yàlla fay la ñi fi nekk ñëpp fàttewuma kenn dawaa iri fu ñu jóge jumaani yaadi ñu jóge daara jolof ca saalum ca kajoor ca jandeer ca bawol ñu jóge ca njambur ca kajoor ca walo ca fuuta ca ganjool ñu bawoo ñaning ñu bawoo Casamance Flado ñu bawoo fu mu doon ci biir Sénégal jaa ngeen jëfte bu leen wàccagum lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jéem yàlla na antu lu ngeen dogg yàlla na leen ci yàlla fekk yàlla bu yàlla tas yaakaar yi Euh, université bi dafa kéemaane dafa mel ni foo jàng ci réew arab yi te jaaroo Caire da nga yëg faiblesse réew moo dem ci réew arab jàng te jaaroo Égypte dafay des ndax dañoo ne Irak mooy taalif Liban daal ko mool Égypte moo koy jàng waaye ku jàng France ci Afrique ak foo ko jàngee te jaaroo Dakar te Dakar mooy université bi day mel ne da ngaa dese lu rëy rëy même booy làkk tubaab da koy seetaat ñoom ofay boiñe fii la ñu jaar ci école normale William Ponty bopp yi mag yooyu doon diriger Afrique décoloniser Afrique fii la ñu jaar kon kuñ na nag université de Cheikh Anta Diop yaa fay waxtaane sas bi rëy na sas bi rëy na waaye yàlla na yàlla déggaloo di jaay Seydina Muhammad kiñ ko tuddee nag waa tey génn na ci bàmmeelam ca Eh, caytu te Cheikh Anta mi ngi toog fii eh, bopp bu rëy boobu nga xam ne xamuloon cafkay nelaw bopp bu rëy boobu nga xam ne daawul lekk be regg daawul naan be màndi jëmm jooj nga xam ne daawul nelaw be yandoor fànn bu nekk jàng na ko science physique chimie science naturel dem bay jàng micro bi pour mu mun a xam jëmm yu ñu lii toog fuy seen cosaan jàng histoire def géographie tukki alalam yépp ci Faas la ko def mi ngi ci pyramide yi Égypte mi ngi euh, mi ngi ci pyramide di nekk Marwa ci Soudan mi ngi Éthiopie euh, mi ngi seeti l'obélisque waxuma bu Dakar bi waaye l'obélisque cosaan bi nekk Éthiopie lii yépp cheikh guddeeg bëccëg cheikh demoon na même sol costume mënu ko woon dafa doon sol courte manche rek peña njañam bu rafet bi sol leneen sol amoor yooyu bu jekk boobale lu mu yàbbi rek rongoñu gaynde la kenn mënu ko fomp kon bu demee ba tey ne dañuy wax ci thème boo xam mooy négritude te moom ci la seey suukar ci biir ndox dangay ngay ñoom xam waaye mënatoo ko dindi bu ñu demee bay wax ci fànn boobu fu ñu ko tuddee kon gàcce ngaalaama cheikh yàlla na gis ak sëriñam xayrul xadim cheikh Ahmadou Bamba ñu ànd toog ci ndeyjoor yonante bi mu ànd ak moom toog ci ndeyjoor yàlla ñuy jiitu aljana yàlla na ci bokk yaa rabbi bañkat la woon suñu gisee ca Éthiopie euh, dafa am keroog yëngal mooy li ma leen doon nettil daaw seex nettatu ba may génn mu di ma gunge ñëpp jaaxle booba dama yooyoon melu ma woon <laughs> te la gën a yooy <laughs> aywa ngi may gunge booba yi may sol du yi ngi may gunge mu jaaxal ñépp ki ñëpp toog ci saal bi lu ëpp lii ñëpp di ko bëgg a gis di ñaan ngir leerlu kooku mooy gunga kii euh, ñu daje kenn mi ngi jeg dëkk bu ñu te Asmara mooy capitale bu euh, Érythrée boobu amaguñu ne indépendance dañ doon fippu am na benn région bu fa ne ñu ko tuddee Tigray waa foofu la ngi làkk bi ñu wax tigriñe Éthiopie amariña la ñuy làkk wala am hariña ñi la tigré la ñuy làkk ñu benn kilifa gis ko mi ngi bejjaaw mu jóg jëm ci moom garde yi bu côté cheikh ne bàyyi leen ko cheikh ku doon sagal nit ndeke savant la dafa fees tepp mu jox ma loxo rek awa ma daal di nuyonteeg moom ah cheikh na ma yow doon nga looy làkk ak moom ma ne ko amariña lay làkk ak moom mu ne dégg nga làkk bi ma ne ko dégg ko de ñoom dañoo seen làkk dafa jege arab tuuti booy nu da ngeen kafoo leka ñu ne la sanoo leku eh, kafoo leka mooy kay faxalu ka rek eh, ba ñu waxtaanee ba pare Cheikh xool ma xool ma ne sant naa yàlla ne kon ndeke des ay ndono yal na yàlla fay Cheikh yéen ba yàlla na ko yàlla def mu ne ma làkk wi noo ko déggee ma ne ko ñoom dañoo jëleel lu bëri ci arab ba ma ko waxee Cheikh mu ne yow tamit bu mel ni waa Sénégal yi kàddu gu ñu waxee ñu ci tubaab lañ ko jële lu ñu wax ñu ne ci arab yi lañ ko jële bàyyil ñoom tam ñu jële ci ñu mu ne Sénégal boo ne amul fulla amul fayda ñu ne lakk arab la laa fadla wala fayda ñu ne ñun ñoo ko jëlee ci arab mu ne bañal bul bul doon loolu ñoo jëlee ci ñun <laughs> awa sant yàlla ba ma jógee Mauritanie ànd ak sama papa seeti woon benn nitu yàlla mooy Cheikh Yaqub wuldu Cheikh Sidiya Baba kere ñu ngi dal tëngeej kër Amara Diallo maa ngi lay ziyaare mooy njiitu nuwul Kamal cheikh ñëw seet sama papa Tëngéej foofu sëriñ baa ngi recevoir gani maa ngi toog ak moom ñuy waxtaan sëriñ bi ne ko sonn ngeen nag du ngeen ñëw ngeen dal tuuti mu ne bàyyil ma kuu daan ak sama waa ji kuu daan baat boobu man mu jaaxal ma kuu daan waxu saalum saalum la mooy mag ñi bu ñu béyee ba sonn ñu naqale xaar leen damay dox tànk tuuti nga dem gas benn pax def ci safara ba mu tàng nga sotti ci gerte daal di ko suul dem béyaat ba ci kanam nga ne xale maa ngi doxaat tàng boo ñëw nga sulli ko nag toog loolu mooy kuudaan <laughs> mu ne dem bàyyi leen ma kuudaan ak sama xarit bi kon buñ demee bay def l'islam et la négritude tudd ci ku mag kookale kon fierté la ci man dama kontaan ci jëmm jooju dellusiwaat ci université bi maa ngi ñaanal yàlla yal na yàlla faj seen aajo eh, xale yi doon def certificat yal na ñu am ñu doon def BFM yal na ñu am ñu doon def baccalauréat lañu yal na ñu am ñu nekk ci licence ñu nekk ci maîtrise ñi def doctorat ñi def agrégation formation bu waa di def yal ko yàlla barkeel boo ci génn yàlla boo ndóol yàlla boo dëñe baax la ci biir baax la ci biti mm, jàngeen jëf eh, ren ba weeru koor bi passé Euh, taalibe yi euh, dama julli fekk euh, kenn julleegul ci Sénégal baat bi metti lool am taalibe yu ma akk ne sëñ bi doy na nag mën na ko ci lan ñu ne dañoo ne yow daal li nga bëgg danga bëgg a siiw moo tax bu bu ñu jëmee penku nga jëm sow bu jëmee penku nga jëm fële ah, awa boo demee ci université na nga wax ak ñoom nga wax leen ndeyu mbir mi lan la balaa ngay dugg ci conférence bi ma ne ko nangul naa la ko dana leeral ba wax kan moo njëkk def calendrier ci àddina bi tey képp koo xam ne mi ci université du defi du jaay xam-xam du bugg a wanew waaye wallahi bu ñu àndi woon docteur yi fii professeur yi fii jàngale yépp d'accord naa taxaw ak ñoom kan moo njëkk def calendrier ci àdduna bi na ma ko boroom ban xeet la ban askan la lan moo tax ñu ne tiers lan moo tax ñu ne seconde lan moo tax ñu ne minute lan moo tax ñu ne heure tey doowul làmb waaye dafa niroog làmb <laughs> euh, euh, euh. mooy euh, ñu dem tuuti balaa mooy ñëw ci thème bi ren àddina bi yëpp ñoo julli ba mu des ñaar réew bi leen ñetteel di Sénégal Maroc moo julliwul ak Amman ci golf bi booy génn océan Indien bëgg a dem Irak wala ngay dem Dubai wala ngay dem Qatar wala Bahrain ñoo ñoo julliwul am na lu tax seen ñàkk koo gis danaa ko wax Maroc seen ñàkk koo gis dana ko wax Sénégal nag yéen ma ko gën a xam ah, waaye euh, <laughs> tubéy njool boo ko sole leen daama dafay diree ko <laughs> ah waaw ah. làkkat yi loolu lañu wax euh, ceejaanka kursi ni yaa do cee suranaa ba fuufaa kole <laughs> fuufaa kole euh, balaa may jàll maa ngi nuyu ñi jóge Mozambique ñoom Thierno Abdourahmane Dia jërëjëf waaye maa ngi nuyu ansaaru diin international bu Mali bu Burkina Faso bu Côte d'Ivoire bu Gabon maa ngi nuyu sama mbokki Gambie su région bi ñi ci teew yëpp gis naa leen jaa ngeen jëfte bu leen wàcce bam euh, genre défi la euh, d'accord naa suba bi ma waroon a ñibbi sax ma fomm ko waaye ku mu doon ci réew mi muy astrophysicien nga def astrologue ñaar lañu astronomie ak astrologie wala nga def cosmologie wala nga def cosmographie man nangu naa taxaw ci table ñu daay décortiquer lii mu bëgg a wax tey du ma ci ragal dara boo jëlee ndam rek dinaa wàcc fekk la waaye ma jëlul ndam nag boo jëlul ndam nag <laughs> kon euh, addina bi juróomi continent la bi gën a rëy mooy Asie bi ci tegu mooy ñaari Amérique yi Amérique du Sud ak Amérique du Nord bi ci tegu mooy Afrique trente million kilomètres carrés la mooy fii ñu nekk bi ci tegu mooy Europe dix virgule cinq la ci millions kilomètres carrés nga soog ñëw ci océan yi mooy ñoom Australie euh, la Nouvelle-Guinée euh, Nouvelle-Calédonie ñoom euh, Nouvelle-Zélande île Salomon fële ci suuf boori pôle euh, sud fi muy takkaloo ak océan Pacifique ci suufa suuf dafa am ay saruwaay diggante Europe ak Afrique tuuti ñu takkaloo fi ñu tuddee Gibraltar tuuti marok ak Espagne tàqaloo dafa am lu fa jaar poqotal la ko olof di wax mooy détroit ki ko njëkk jéggi ak armée jullit yi mooy Tariq bun Ziyad ñu ko naan moom la naan Gibraltar jabalu Tariq prononciation yi baaxul ñu ne Gibraltar moom la tuddee quartier bi ci Dakar jabalu Tariq montagne Tariq ba fa ñu jaar dugal diina Andalus muy Espagne ba juróom-ñetti téeméeraat yàlla jëlee fa loola li moo tax Afrique takkalowul ak Europe am na beneen. diggante Asie ak Afrique mooy tuuteetee Somalie mu taqaloog Yamen boo bëgg a dugg euh, mer Rouge booy génn océan Indien ci golfe Aden nga bëgg a dugg mer Rouge nga xam ne Égypte ci la tiim Arabie Saoudite ci la tiim am na benn détroit fa ne ñu ko dee baabu Mandab Mandab Mandab benn xeetu pël lawoon ci àddina bi Mandab pël dafa yàgg topp nag fañ doon nandale mooy ci ñaari géej yi fleuve Nil Nil bleu bi jóge Éthiopie ak Nil blanc bi jóge lac Victoria ñu dem daje ji ci weti Khartoum ci capitalu Soudan fii Khartoum fii umu Dorman ñu doon benn nag daw ay junni kilomètre ba jaar Caire di sotti ci mer Méditerranée fu ñu tuddee Rachidi wala Dimyat moom la firaw ne woon ci sagoom lay daw alaysa li mulku misra wa hadhihi al anhaaru tajri min xeet boobu xeex bari ñu jéggi géej gi moo tax ñu tuddee foofu comme ni Tariq bu Ziyad jéggee jóge Tanja dem Espagne ba dugal fa l'islam ñoom tam noonu lañu ñu génn ci corne Afrique dal di dugg Yamen ñu ngi wuti beneen ndox mu neex ca Irak mooy Furaat ak la mooy ñaari géej gi sekk Bagdad te jóge ca kaw ñaari géej yu guddi dafa traversé Irak dem dajaloo ci dëkk bu ñu tuddee Basra doon benn géej ñoo ba ci dëkk bu ñu tuddee Ummu Qasr di sotti ci sat arab ci golfe bi fa ñu dëkk lii mi ngi doon ñaari junni at ak juróomi téeméer balaa judd Seydina Isa ñaari ak juróomi balaa judd yonent Isa kon booboog léegi doon na ñeenti junne at juróomi téeméeri ak fukki at ak juróom-ñaar ci ren ndax ñu ngi ci 2017 buur bi leen jiitoon moom la ñu te ah, moom la te amour moo tax ñu leen amuriyuun mooy troisième civilisation bu Irak somariyuun ñoo njëkk akkadiyuun tegu amuriyuun tegu asoriyuun tegu kildaaniyuun soog a tegu ci ñoom Seydina Ibrahima bokk moom mi samp kaaba seen buur bu njëkk mooy amuur bañ demee ba juddu isaa des ñaari junni at kenn ci ñoom daal di gàddaay jegeñ si fi Bagdad nekk te boo Bagdad kenn xamu ko mu sanc benn dëkk bu ñu tuddee Baabil moom la tubaab naan ki ko tabax mooy Saamu Aba Saamu Aba mi ngi ko def ñaari junni at jëkkat juddu yoon te Isaa lii moo yóbbu nit ku ñu yi ba ñu foog ne dañoo jógee Babylone ñëw Afrique Afrique lañu jóge dem tabax Babylone moo tax ñi dul dégg li Bob Marley di woy règlement bi dafa ne Afrique na ngeen bennoo dama bëgg nit ku ñuul ni ñu jógee woon Babylone ñun tam ñu bawoo Amérique ñu ñëw ci suñu suufi bàyyi ngir dundal Afrique ñu bennoo ñu am doole Africa unite cause we must move outside of Babylon and going to of other kii moo tax bu ma gisee ñu def rasta li tëbaka dal ñoom xamuñu boob li muy wax sax bopp philosophe la jël ay daakaani def seen kawa fu ñu ngeen jëm jëm dafa ne Africa Unite man daal benn Afrique laa bëgg cause wala because parce que you must moving ñun dafa war ñu yëngu outside of Babylon ñu jóge Babylon fu ñu jëm to our father's land jëm suñu suufi bàyyi mu ne how nice ana lu rafet before God and mine balaa góor gii di bopp di dee boromam tous yi Afrika yi naa bi ma gis Afrique benn waaye dana te Afrique bennoo Amérique cinquante combien état États-Unis ah bokk leen ci waay li ma bëgg mooy bés bu ma dundatul ngeen naa ba sëñ bi yegg foofu ba laajte man maa tontoon dafa leen di wéttali bés boobu mi ngi ñëw yàggatul aywa Amérique cinquante quelques états benn chef d'état Afrique cinquante quatre états ba cinquante cinq états euh, cinquante cinq chef d'état cinquante quatre chef d'état Amérique yëpp benn dollar la Afrique ñaar fukki xaalis moo fi nekk CFA naira euh, <laughs> kenn xamul lii lan fan lañu ñu jëm fan la jëm kon lii moo andi Baabil ki ko sànc mooy saamu ki Aba ca ñaari junne ak jëkkat ju di yonte ku ñuul la woon ñu gis yenn géej gi kaaya yenn géej gi sambalaara yenn a géej gi fer yenn mu waame ñu foog ne lii beneen yàlla la fekk xamuñ ne atmosphère bi mooy mel noonu ñu tàmbale ne nañu jaamu jant bi bés bi ñu koy jaam ñu de ko Sunday sun mooy jant ci anglais day mooy bés bés bi ñuy jaamu jant bi bis bi ñuy jaamu weer ñu de ko Monday lii moo andi Sunday Monday ci anglais dimanche altine Sunday bésu jant bi Monday ñu na jant bi jigéen la weer bi mooy góor comme weer bi mooy andi naataange géej gi di waame di fer moo tax alquran ba muy wax jant bi jigéen la ko tudd wa samsi wa duhaa waaye jant weer bi nag euh, wal qamar qaddarnaahu manazila hatta adakal ujunil qadim la shamsu yanbaghi laha kon ci alquran jant jigéen la weer bi góor la ñuy dem ba ci kanam seen benn buur feeñ fa ñu ko tudde Hammurabi Hammurabi moo njëkk def constitution ci àddina bi mu doon deux cent quatre ci ay tomb li alquran andi al aynu bil ayni moom moo ko njëkk a def wa sinn yépp luwaa woon moo moo njëkk def luwaa ci àddina bi mooy amuraabe pël la woon amuraabe dakar naabe fuuta naabe kaolack naabe bee foo ko gis pulaar la amuraabe moo njëkk def constitution mu kii moo njëkk def calendrier ci àddina bi ndax mos ngeen dégg loolu Hammurabi la tudd Babil la ko defee Babil mu ngi ca Irak boo ñëwee Bagdad nga jël oto jàkkaarloog gànnaar bi dem Tikrit dem Karkuk dem Tikrit fa la bàmmeelu Saddam Hussein nekk nga dem Ninawa fa la bàmmeelu yonte Yunus a nekk nga dem muusil bàmmeelu caatu yonte yàlla Adama di Siza fa nekk boo delloo soixante kilomètres nga dem Talafar foofu mooy juudi gaalu yont yàlla nu fa gaare woon boo jubloo penku nag ci ngay dem baabil léegi dafa gànt rek kenn nekkatu fa dafa mel ni jiisa ca Égypte dañ koy seete waaye nekkatul dëkk calendrier bi lan moo lan moo ak montre bi moo njëkk def moo njëkk def calendrier mooy Hammurabi jëkkat judd yontaal Isa seetal Adama boo bindee aadama ci seen làkk quarante cinq la alif benn la daal ñeent la alif benn la daal ñeent la mim ñeent fukk la kon aadama quarante cinq la mooy ordre lam ordre numérique bu aadama hawa quinze la ha huit la wa six la alif bi ko xacc un la kon hawa ordre numérique quinze la même boo demee ci aéroport douche ci góor ñi di dugg aadama ni mu taxawee nii boo ko wàccee rek duñu def fii la góor ñi di dugg dañuy def benn photo nii rek dessin la nga xam ne kii góor la kii jigéen la ñoom noonu lañu doon binde aadama quarante cinq la euh, hawa quinze la quinze boo ko boolee quarante cinq lan la soixante lii moo andi soixante tiers nan la doonee soixante soixante six la ak zéro six plus zéro mu jox la six yàlla ne xalaqa samawati fii sittati ayyaamin asamaan su maa bi ko bind ci biir juróom-benn fan même bu dul suñu fan yi tudd na juróom-benn juróom-benn yu aadama yi la jëli nga seet jigéen ci naqam nii la mel maa ngi jégalu samay tànt dafa am lu nekk fii ñu ko dee mibiat nen la fii tamit nen weer bi bii mooy togg nen mu ñëw doon règle beneen weer bii mooy togg mu ñëw mu doon règle am na benn type moo ko tiim am ay baaraan comme delta bu bii toggee mu muucu ko mu jóg mu jóg ba yegg fii mu ngi def vingt quatre heures vingt quatre heures ñaata la six la quatre ak deux six la booy delloo ci algèbre vingt quatre heures quatre ak six quatre euh, quatre ak deux muy six kon pour mu jóge fii bu nen bi ñoree lii wàcc daal di muucu nen bi muy dox na di mooy période de fécondation jamono jooju jigéen sëy rek lay bëgg maa ngi jégalu yaramam sëy rek lay laajte bu ko yàlla deful muy jigéen bu jub dafay dafay njaalo ji yàlla nañ ci yàlla sàmm yaa bi euh, njaalo yàlla bu leen ko xam abadan dafay yàq askan yàq giit yàq xeet dafay delloo kër gannaaw kii dafay muucu nen bi ovile yi daf mu def vingt quatre heures soog a yegg fii bu yegsee fii mu defaat vingt quatre heures bu ko góor laalul mu toj dooni règle beneen weer bii def ko waa kan moo ko doxloo vingt quatre heures ba fii yàlla lu tax mu def fi vingt quatre heures yàlla juróom ba tey juróom-benn yaa ngi ñëw de man yu góor pour mu dund balaa muy def vingt quatre heures lay def góor bu wasalee maniw bi bu yeggul ci jigéen bi rek mun na takk vingt-quatre heures mu soog a dee waaye bu fekkee période de fécondation la léegi dafay dox pour mu yegg fii dafay daw buy daw dafa di summi mbubbam di sànni comme boo bëggee lakk mboq ni ngay dindee xob bi di sànni ba jot doom bi maniw bi fi yàlla dugal li nekk nit dafa doon secret boo xam ne kenn mënu la ko comme boo sànnee satelit ni muy sànnee ay mbubbam ba yegg ci espace bi maniw tamit ay mbubb yu bari la am ay fukki fukk daf koy summi di ko summi ba yegg si ci nen bi bu duggee rek yi ci des dañ koy gunge yooyu dañuy tuur waaye béw ba rek mooy nekk doom muy x wala muy z ñaar dugg muy ay jumeaux ay seex maa ngi lay ziyaare moom seex la ñu duggee bopp muy ñaari góor wala ñu duggee génn muy ñaari jigéen wala bii duggee bopp bii duggee génn mu doon ay fausse jumeaux góor ak jigéen kon juróom-benn baa ngoog comme vingt quatre bi six la ci bu jigéen vingt quatre bi six la ci bu góor ñu jël six boobu tegal ko dara dara boobu doon soixante li moo andi soixante tiers mooy cas cas yi ci cas ci wolof cas cas yi ci cas caslaay cas mooy tiers cas yi mooy seconde caslaay mooy minute kon juróom-benn fukki seconde juróom-benn fukki tiers doon benn seconde juróom-benn fukki seconde doon benn minute juróom-benn fukki minute doon benn waxtu suuf si yaatuwaayam six la mi ngi doon cinq cent dix millions kilomètres carrés suuf si cinq xamsa mia wa ashrat malayin kilomètres murabba cinq cent dix mille kilomètres carrés jéeri bi ñu dëkkee vingt neuf pour cent la géej gi soixante kon li wow cent quarante neuf millions la li tooy mu ngi doon euh, euh, trois cent soixante kilomètres carrés fi gën a ci àddina mooy Himalaya ca diggante Inde Chine Pakistan euh, Tibet ah huit mille huit cent quatre-vingts kilomètres boo ci tegoon cent cent mètres huit mille huit cent quatre-vingts boo ci tegoon cent vingt nga am neuf kilomètres fi gën a xóot ci addina bi benn canal la ñu ko tee euh, Mariana da ngay passé Indonésie nga dem Philippines foofu la nekk xootaayam bu sakkul mu ngi doon douze kilomètres bu sakkee mi ngi doon onze kilomètres virgule zéro trente-trois waa lii ak téere yi jàngale njàpp bu yàqu mun na ànd boo jullee boo yokkee ni nga koy defaree nii ngay sangoo ba junni at ci lañ nekk diina gi dafa war a dox ñu xam fan la àddina gi toll kon suuf si cinq cent dix million kilomètres carrés la zéro un cinq zéro un cinq zéro un muy un un cinq mu daal la jox si si si dikkaat na li mooy distance de sécurité moo tax jant bi du daanu ci kaw weer bi weer bi du daanu ci kaw suuf si oto mi ngi sa kanam yaa ngi daw ci ginnaawam yaa ngi daw cent vingt kilomètres à l'heure ban distance nga war a bàyyi ba moom bu daanoo doo daanu ci kawam bu freiné doo daanu ci kawam cent vingt kilomètres cent vingt euh, cent vingt kilomètres à l'heure cent vingt kilomètres à l'heure da koy diviser par six fooy jëlee six bët dafay gis mu jël benn mu jox ko yuur ñaar yuur jël muy ñett mu jàngat ko joxe ndigal muy ñeent cër daal di jël ndigal ba muy juróom mu exécuté muy juróom benn kon cent vingt kilomètres à l'heure divisé par six mu laal la jox vingt kon booy dawal da ngay bàyyi distance sécurité vingt mètres sa diggante kooku kon bu daanoo doo daanu ci kawam lii moo tax suuf si du yàgg mu ba mu fekk jant bi du yàgg ba jant bi fekk suuf si dañuy def nag ay lignes brisées bu ñu bu seen ñaari kii daje rek day tàng ba foofu tàkk li moo tax at yu ne nga gis Espagne tàkk wala Portugal tàkk wala Maroc tàkk duñ xam kan moo ko taal lii la fuuj fuujal boobu suuf si dafa ñëw jant bi ñëw tàngoor bi ëpp mu jegeñ suuf si cent quarante neuf millions six cent mille kilomètres wala Grèce wala ca Californie ci Amérique lii mooy andi bu saa suñu dajee seen ligne brisée rek mooy andi tàkk-tàkk bi ren Maroc dem na ba quarante six degré musu koo def ba nit ñi dañoo wàcc ci plage kon Maroc pour mu gis weer bi mënutoon ndax talaata bi àllarba bi jiitu le 21 juin ci la jant bi jaar ci kaw tropique du cancer degré 23 virgule 5 la ba weer bi di feeñ ak ba muy suur dafa ànd ak jant bi suur nuñ koy gisee duñ ko gis bu ñu nawlewante woon ak Algérie waaye politique moo dox seen diggante seen frontière dañ ko ubb dañuy masla ak Mauritanie dañuy maslaa ak Espagne ndax ci suuf yi Maroc Espagne dafa am ñaari suuf joxu ko Maroc mooy Sipta ak Mali la problème politique moo tax ñu bañ a julli man nag politique du ma ci aj sama diina lan moo tax amaan ñoom gisuñu weer bi dafa doon zone boo xam ne turbulence moo fa nekk océan Indien mi ngi dugg ñaari géej yi jóge Irak ñu ngi sotti dafay nii lay def comme cell weer atmosphère kenn da ko mën a gis waaye lu ko mooy àddina cent cent quatre-vingt-quinze états ñëpp gis nañu weer kon bu ko Sénégal gisul man nawle wante na ak ñëpp ku gisal mën na la topp waaye mbokk yi ŋàññu kenn xasuma kenn li sëñ Touba doon dund rek laa bëgg a dund sëñ Touba ne na radiya anni Cheikhul Jilaani ridwaanu lazi alaani nee na man sëñ Touba liggéey naa ba Cheikh Abdou Qadir gërëm na ma ñu ne ko waay mu ne yemul foofu de radiya anni siftu abul hasan alayhi ridwanun yuxallidul xasan mu ne liggéey na ba imam saazali di xasan saazali gërëm na ñu ne ko sëñ to Tuba xanaa doy na mu ne radiya anni siftu tijaani alayhi ridwanun mubidul jaani mu ne liggéey naa ba Cheikh Ahmad Tijaan gërëm na ma mu ne radiya anni xulafaul ñeent saxaaba yi abubakar omar usman ali gërëm nañu mu ne fa man lam yakun an yarda fal karim radi an ridan lan yërim mu ne bu ngeen ma gërëmatul yàlla gërëm na ma doy na ma man xaadimu rasul kon dund sëñ Tuuba rek laa tànn nitu yàlla yépp la def ñu nitu yàlla xalabul kenn kon julli na tey julliwul tey awa ñu ne texte la texte du changer taksi dina changer kay yàlla defaloon wa azin fi naas bil hajji yaatuka rijalan wa ala kulli daamin yaatin min kulli fajjin amiqin ne wooteel na nit ñi aj si ñu war gëléem yeeg mbaam mbaam yi ñëw buñ doon war mbaam tey kenn du aji Makka taksi bi changer na léegi avion la ah ne yonent na gis ak bët yow seetal rajo bi yéen ñëpp ngi dégg kan moo defar li science télé baa ngi ne maa ngi gis sama bopp lan moo ko dafa science sa reen yi baaxatul nga dem ñu poosal la appareil muy xaj sa deret di ko togg nga koy gis mu koy dellaat seeram nga gëm loolu nga dem ci gynécologue bi appareil bi ne doom bi góor la wala jigéen la mu mel noonu ñu scanner la nga gis sa yaram yépp sa yuq gis sa butit yi sa kërandoo mi yow booy def xutba sa boo solo lonet doo gis lonet bi tubaaba ko defal keneen jël beneen lonet def ci bëtam gis weer bi nga ne déedéet kooku waru ko gis kon summi sa lonet doo jàng xutba de allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa euh, lii rek la jant bi fan yi mi ngi wàcc siwaat le 23 septembre lay jaar ci kaw tropique mu lay jaar ci kii équateur mooy li nekk ci digg àddina bi diamètre am sept mille neuf cent vingt sept la ci mile ci angle li ko faree ci kaw quatre vingt dix la ba pôle nord li ko faree ci suuf quatre vingt dix la ba pôle sud yëpp di cent quatre am yeneen yu taxaw mooy yi jóge pôle nord ba pôle sud yooyu ñoom ñoo yem waaye yi na dañoo gàtt noo yéege muy gàtte bi point zéro ñooñu jant da nga dem ba minuit ngay gis jant bi ku tukkiwul doo ko xam ay Japan ay Greenland ay Iceland léegi ci suufa suuf ñoom ñoom ñu ngi ci guddi danga dem ba bëccëg bi ñett waxtu lay doon ay Nouvelle-Zélande ca suufa suuf ba ay pôle sud bu jant bi wàccee ba ci Capricorne waa kaw gi danañ def ñett weer ci guddi la ñu nekk ay Suède ay Norvège ay Finlande ca Helsinki euh, Oslo euh, beneen bi lan la kon ji doomi aadama bu toggee na di wax yi texte du changer gis ak bët yow loolu nga sol nga soog a mën a jàng sa xutba boo ko summee man benn sëriñ laa gis ci senegal yendu naag moom gisuma mu sol la ne mooy sëñ Saliou mbag mu ngi jàng téeréem bi ak li muy màgg yépp maa ngi toog ci wetam ànd ak sama jarbaat ak sama chauffeur bu ñu waxtaanee tuuti mu jël kaamil bi jàng xoolul weer ana ban sëriñ ci Sénégal moom gis muy def xutba wala muy jàng burdu wala muy jàng xatma te yorewul lonet na summi lonet bi ki ko defee nasaraan la léegi jaww ji niir yi mu amoon dafa am lu ci dolleeku mooy usines yi lañ ñu sànni téeméeru ni téeméeru saxat bu nekk Afrique trois la joxe ki ci ëppale mooy Chine Inde États-Unis d'Amérique niir yi léegi dafa tàmbalee yàq course bu ozone bi moo te gis weer bi ci bët kese ni te jëfandikoo dara yombatul waaye bañ dogee ci ëllëg sa nan la weer bi def dàng ba ñu reer ba pare ku génn jàkka si giwale danga ngaa sëggate hmm, man yàkkamtiwuma kenn waaye tey leer na leer na waaw li ci leerul jam jotaa bi du ko attan ngeen may ma ma dem ci leneen mooy négritude waaye maa ngi leen di ñaan bu leen xeex ngir man ñii xasaate di ŋàññaate déedéet li Cheikh Ibrahima wax yal yàlla fay la Kaolack gi nga xam ne falaa yaro man tëj nañ ma fa ñaari yoon ñeenti yoon dama def conférence ci weti gendarmerie ki ko présidé woon mooy Ousmane Diaw Ngisali bañkat bu rëy kii rek moo àndoon ak Ablaye Wade Kaolack ci ay kilifa ma def conférence ci bunt këram këram euh, ma dal Senghor lool ma ne seetal bésu juddu Seydina Mohamed kenn du feetu bésu Noël xale yi am juróom-ñett fan te téeméer boo jël juróom rek ñoo dul jullit fu ko sengoor teg tamxarit kenn du ko feetu janvier ñu koy feetu du ñu feetu kastu rajab du ñu feetu euh, gàmmo du ñu feetu tamxarit du ñu feetu leeltul qadar du ñu feetu du ñu feetu ñoom nag ñu yore Noël fête des pères fête des mères Toussaint Ascension fête des morts ñi dee sax am nañu feetu dama pare rek ndeke renseignements généraux yi wax nañ ko ci kaw ñu daal ma dugal ci oto boobu nga xam ne kenn du fay <laughs> ma ne nangu ci biir <laughs> dama yegg police fii ma fekk fa alkaati bu ñu dee jibi kama ñoom Njawar géey ñoom euh, ndeysaan Alaaji Olu Samb ñoom euh, góor gi Dut Sey euh, waa papa premier ministre bi Mamadou Lamine Loum papaam Alaaji Abdoulaye Loum ñoom kilifa Kaolack yëpp ñëw ne du fi fanante commissaire bi dóor taabal bi kii du fi jóge Senghor moo joxe ndigal Cheikh Ley mooy chef protocole bi sama wóllëre papa la woon ci wàllu baatin Ah, mu gis sango mu ne ko papam sama yële la mu ko man maa gën a xàppam papam eh, lu man dama fay dem xam naa ko ba mu nekkee Dakar fi du ma jóge ci moom waaye doom bi nag buñ ko yoral du baax de <laughs> eh, ñu yóbbu ma pam ti fan mu bàyyi dimanche bi ci tegu ma defaat kër ku ñu dee saako jaw ci garabu law ba ah, ma ne seeta quinzaine nationale de la zone Sénégal mi nga am indépendance le 19 août bët set ci lañ wàcce drapeau Sénégal ci lañ yégal drapeau Sénégal wàcce drapeau France Senghor andi ko fi ci avril ngir xale yi mën a foobe pak man lii fan la ko Senghor teg ah, waaw daal mën a teeb dugalal <laughs> ah, mu ne Cheikh Cheikh lay boo demee nga ne góor gi xanaa xale bi dafa waaye de sëñ bi ne ko man na juruma doom bu dof moom yàlla na yàlla fay ko gis naa photo bi Cheikh Yaqub allah yajaazikum xayran ah, mooy sama wayjur doomu bal nga yëkkati ko ñu gis ko hmm, mooy sama fafa euh, nga yëkkati mooy ki nekk ci wetu Cheikh Abdou Qadir mooy sama fafa mooy Alpha Hamma Diallo seet la ci Thierno Abdou Karim Diallo ak Thierno Modou Ibrahim ngeen ñaan ko yàlla yàlla nañ ko fekke aljana ya bi hmm, lii rek la doon sonn yàlla na yàlla fay leen kon bu leen xeex ngir man luñ ma teg nangu naa ko Cheikh Ibrahim li mu wax ci kii bi euh, catholique bi wax naa moom ci téléphone du ma ko tudd ndax diplomatie dafa bëggul tudd xaw ma ndax bu ma ko tudd na ko gaañ waaye man chrétien yi bañu ma leen déet bindu ma leen li ma xam ba nekk jullit buñ ko xamoon jullit lañu nekk ci le 13 mai 1981 pape Jean Paul de dafa génn dem ci place Saint-Pierre am benn turc Mohammed Ali Agha daal di ko dóor fetal pape bi dafa waroon a dee ngir bal bi paa bi daanu kën nag ñu yóbbu mu ne bu kenn laal waaj ba mu ximale ko mu ne bu kenn laal waaj paa bi moo am yërmande mu ne bu kenn laal Muhammad agga bu kenn laal mën nañ ko bàyyi ba mu tane dana xam ne muy def ba mu tane bu ko seeti fan yooyu paa bi daanu mu damm encore li son 83 mu dem seeti waa ji ci biir kaso bi ne waaje li nga bëggoon a def ci man ci rey ma xanaa rëccu nga ko mu ne ko rëccu ma ko bu ma amoon fetal ma def ko te pap na ko man dama lay gërëm parce que jàngal nga ma métit ki mocc buy nettali moo gën a foor ki ñu nettali muy nettaliwaat dama doon wax nit ñi yàlla waaye mosuma dund métit li ma tëdd ci lalu hôpital xamal na ma métit man ma dégg lool ma jël ci kerse lool ma jël avion Bagdad daal di ñëw Tripoli dajale africain ñu dem jël adiya dem seeti ko dem Vatican ki ma dimbale ba ma gis ko mooy cardinal Gantin waa Bénin la Moussa ne bu ma la gisoon balaa mooy dugg ci christianisme mu ne jullit lay doon mu ne moo tax nee naa bu ma faatoo buñ ma denc foofu ndax li ma ci xam bu ma ko waxee église toj nañ ma yóbbu Bénin ba mu faatoo Bénin lañ ko yóbbu dëj ba teewe na ko euh, professeur Boniayi Thomas Boniayi di seen président bi wàcc ni yebal naa ay nit ci njaal ba aywa waaye pap bi fekk mi ngi wéradi mi ngi sewanu nii mel ni ku bëgg a bañ ma joxe kàddu dama ko ne galasatu baaba yuhanna bol caani ribtatu cheikh yow jëmm ju sel gi yow ku rëy ki yow ku ngand gi yow mi gedd jigéen yow mi gedd doom gedd sët sol mbubu malayka ngir nga mën a tinu jaam yi ci yàlla ma ne dikk nañ tey sukk sa kanam ne la ki la jamoon jullikat la waaye du jullit Muhammad yebalu ko Aliou yebalu ko yonte bi bu doon yebal xare day ne bu leen rey jigéen bu leen rey xale bu leen dagg garab buy meññ bu leen fàtt ndox muy walangaan bu ngeen fekkee labbe buy jaamu na ngeen ko bàyyi ci diinaam ma ne te loolu jamonoy na la ku reyluwul ci jamonoy na dana reylu ci jamonoy jàmm fekk la ba sa biir kër la jàmm fetal fu mu ko teg mu ne li Muhammad wax na ko ma ne ko waaw moo ne ko téere téere yi jàngale histoire de Seydina Mohamed yëpp taarix wax nañ ko eh, ñu xuut ci yu bëri bés ci lañu waxtaanee doom bu ñu ëmb gannaaw deewu baayam ma ne ko loo ci wax bàppa ma ne waaju accidenté ndiggam damm mu xam ne dootu mën a sëyati mu ne nañu génnee maniyoom dencal ko ñu génne maniyu bi denc ko far li mu doon ragal mu am mu dee mani boobu jabaram jël ko utiliser ko mu ëmb ma ne ko doom boobu nan lay doon ne ci christianisme mu ne nag laajte nga lu rëy moom mu ne lii de bible waxu ko évangile waxu ko ma ne alxuraan tamit te biteem waxu ko mu kon jamono dafa war a dox mu ne kon dañuy war a dajale borom xam-xam yu selli ñu yëlmbat lii bu dalee chrétien ëllëg nu muy def bu dalee jullit nan lay def doom bi dina doon am du doon kon buñ ne diina mot man dama ne motul liir la judd na mot nit la waaye gisagul déggagul amagul ay bëñ doxagul toogagul sa raamagul rajo yi feeñuloon ci jamono yonent bi te màkk mi ngi ci kaaba gi boo ne allah ko ba téeméeri haut-parleur wax kon nañ ko dind bi daala avion bi ñuy aji jee màkk fekk fi yonent bi portable yi fekk fi yonent bi kon lu ñu xewul ci jamono yonent nañ ko sànni a kon dañuy delluwaat ci àll bi de de waraat mbaam yeeg berkel ndax loolu mën nañ ko kon diina mot na waaye moto liir la fu mu toll ci jamono na boroom xam mi xalaat ñu seet lan la diina soxla ñu def ko lii na boo ko waxee ñenn ñu ne sëñ mi nekk na yéeféer ne diina motul waxuma diina motul de mooy comme li catholique bi wax ne damay wax Isa motul Isa motul nit yaayam mooy nit waaye leeru yàlla rawxaan moo dugg moo ko sànni ci biir wa nafax naa fi min ruuxi isa amul baay te doomu yoon la isa bu laalee ku dee nga jóg bu laalee ku gumba mu gis bu laalee ku tëx mu dégg bu laalee ku lu mu wax kan moo loolu ci ñu isa amuloon jabar boo amee problème ak sa jabar nooy royee ci isa isa amuloon doom waaw boo amee problème <coughs> ak sa doom noo koy defe Muhammad mooy ku mot ndax am na ndey am na baay lu ko dal daloon nañu lu ñu dal daloon na ko ñu mën a jël référence ci moom waaye man neew ma Isa motul pour tuutul ko déedéet julli di ñoo gën a bëgg Isa amul benn catholique bu tudd Muhammad waaye ñaata jullit ñoo tudd Isa benn Isa mi sama jarbaat la yal na yàlla fay la Isa ku baax la démb daf maa fekk ci haay toog ci tension bu metti mu ne ma nijaay comme nee nañ yaay xalifa Cheikh Abdul Qadir Jilani yaay ëpp coono ci àddina bi mu ne gis a goo dara lii ñëw moo gën a métti mu ne buñ la dugalee ci journal yi baax nañ buñ la caricaturé baax na ci YouTube ci WhatsApp buñ la futti woon sa tegle ci écran bi da nga yegg fi nga jëm yal na yàlla fay la yal na yàlla fay la euh, gaynde bu génn ci àll bi di naan ci déeg ngox ngoxi mbott du ko delloo li cheikh man buñ ma doon def bureet di ma diri ci télé ba may daggatoo ci ay cër te muy jàmm julli di man accepté naa ko te na lislaam am jàmm rek te na monde gi yëpp am jàmm pape bi ku ne man gisee naag pape bi mag Gantin ñoo àndoon cardinal Gantin nit ku ñuul la ñu ko suul benn kon bu leen xeex ngir man bu leen coow ngir man comme dëkk bi ma dégg lañ ma njëkk a tëj ñeenti yoon Libye tëj nañ ma fa Maroc tëj nañ ma fa Arabie saoudite tëj nañ ma fa Irak macha allah ba ci xaaj tàcc saak foo lañ ne woon nañ ma àtte ñu rey ma benn yoon. kon kaso moom sama doom bàjjen la moom <laughs> du ma ci dara man doy na ma rek ma génn bàmmeel Seydina Muhammad na yàlla kii kenn la say jaam yi ma doon jottali lii doy na ma yi ci des nag ay détail la ay détail la eh, danañ wax sama doom wax sama jabar jamono yi am na ko doon def baatam comme Cheikh Ibrahim ne dama laa gént na and nga andi million ma defal la sarwa nanga bu la dégg nga follee ko Cheikh bés bu defee loolu jant ko soo dafay de loolu Cheikh def loolu soosey nee na femi ba koyre sulaa la ni lafataa banna i ba fota laa koluuma de li xonq ci yaramu naar boo ne danga koy jeexal yax ba ngay mujj a joti njub bi nekk ci taal yi boo ne danga koy jeexal bakkanam ngay jël Cheikh mënta def loolu sama soxna mi ngi nii toog waaye noonu kàddu yi ñaaw yoo dégg dañ koy wàcce ci Facebook yi di ko montage bu nekk waaye jéggal leen jéggal leen ngir yàlla ak Seydina Muhammad bul gis kenn gisal yàlla gisal yonente bi Cheikh Ibrahima bul gis kenn taalibe yi loolu laa leen di dénk bu leen gis kenn buñ ma ŋàññee buñ ma xasee buñ ma arrêté wante di ma yóbbu police bu kenn génn bàyyi leen ma ak Seydina Muhammad lu mu def ci man baax lu mu def ci man kon maa ngi ñëw ci thème bi euh, mooy la négritude mooy nit ku ñuul fa mu jógee duma ci wax lu sori Cheikh Anta weddi na ko jeex na euh, dañoo Cheikh Anta def ma ne si suñu dab yi dañu mu ne man daal li may métti bañu ma tubaab xeeb ñu waaye ñu xeeb suñu bopp man moo may sonal xaj la xaj la mu ne nangu naa ko sax waaye bu ñu la fekk ci gaalu xaj ngay lekk kon mu dëggu ci yow nit ku ñuul tekkiwul baaxul yow nga toogaat naan tekkiwul baaxul ñu ne yonte yàlla nuuhu dafa amoon ñett doom Shaam Haam Yaafaz ñu ne mu tëdd di nelaw nag yàlla dogal maalaanam bàyyi ko Yaafas gis ko daal di ree ba tëdd ci suuf Haam Haam gis ko xool ko ba gis awraam daal di dem yoonam Shaam ba mu ko gisee ñoo solol ko mbubb ba mu yewoo ñoom ñu mu ñaanal leen ki ko reewoon mu ne say doom dañuy dellu gannaaw bi abadan duñu tekki ñu ne mooy nit ku ñuul ba ñun bu ñuy xasal dañu kii moo yaafus te kooku la de yaafas ñu ne moo yaafus ñu ne kooku mooy suñu maam du suñu maam Cheikh bañ na ko ñu ne ki ko xoolan te muuru ko mooy tubaab bi moo tax tubaab mën na doon milliardaire ay kiloot lay sol comme muuruloon papa moo tax yàlla xañ ko du muur boppam day sol lu gàtt di njegat njegat la rek ki ko muuroon na ñu ne mooy ñoom arab yi moo tax arab di sol ay jàllaabag ay nangam waaw kuy ràcc sa kanam ngay jëmale ku sedd sa bopp foog mu dellu ñu ne fa nit ku ñuul bawoo moo tax nit ku ñuul dafay tardé déedéet nit ku ñuul moo njëkk ci la yàlla bind aadama ku ñuul la woon na ngeen dellu ci morphologie morphologie ak cosmologie du benn morphologie mooy jàng ni mbindeef di sotteeku